bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi alladi awdaha ruqum alxuruf badaahi asraarihi wa rakiba maani asmaihi wa fajara minha yanaabiha al ahdaat wa bahurul awfaaq bi mawaahibi anwaarihi wa ulumi rawaniya taquumu wa taxdimu arbaabaha fi jamihi almataalib wa tadullu bi sur'atiha ala fardaaniyatihi fa fataha bisaatal insi wa attalaha man saa min al insi ala ajaibi malakotiha mimman axlasa min ibadihi nahmaduhu subhanahu wa taala ala ma awlaana min mawaahibi alaayihi wa naskuruhu ala masjidi ihsaanihi wa nashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah sahaadata man axarra bi wahdaaniyatihi wa nashhadu anna muhammad sallallahu alayhi wa sallam abduhu wa rasuluhu wa xaatimu rusulihi wa anbiyihi wa ba'du noo ngi jumale sunuy kàddu ginnaaw ban sante suñu borom tabaaraka wa taxaala julli ci yonent bi sallallahu alayhi ñoo ngi nuyu mbooleem ñu fi teew nuyu lislaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw loolu ñoo ngi ndokkeel mu asasu wafa ci liggéey bu rafet bi ci liggéey bi nga xamee ne liggéeyal diine la ak xam-xam ginnaaw loolu comme ni ko mbokk mi waxee léegi rek point yooyu mu tudd moom lañu fas yéene waxtaane muy joxe définition lasaar luqatan wastilaahiyan bu loolu jàllee ñu wax li composé lasaar bu loolu jàllee ñu wax ñi ci bind ci boroom xam-xam yi ak ñi ko jëfandikoo ak balwaayam ci sunna ak alxuraan ak it yu ko li ko nuru te doonu ko ci njëlbeen ñoo ngi jéglu bu baax a baax di wane sunu lottu ak sunu gàttañlu ci thème bii ñu wax ne baatub asaar mu ngi jóge ci baatub sirru mooy pluriel bi sirru bi nga xam ne mooy firi mbóot walla lu nëbb wala secret nga xam ne baat bi jamxu la pluriel bi mooy asirru bu dee ci istilaax xilmul asaar mooy xam-xam bi nga xamee ne mooy wax lu jëm ci fawaidul ayatul quraniya njëriñ yi nekk ci ay alxuraan yi ak saar yi ak turu yi ak askaaru nubawiya ak leen lu lii ci njëriñ yi nga xamee ne xulamaa al xaarifiin ñoo ko ñoo ko indi ak aimatu hada din ñu wax ne xilmul asaar du xam-xam boo xam ni njabar la wala lu ñuy wax sorcellerie waaye science mystique la ésotérique et exotérique bare na ay tur am na ñu ko wax xilmul asar te mooy science mystique ñenn ñi di ko wax xilmul baatin te mooy ésotérisme am na ñu ko tuddee teriyaax ñenn ñi di ko tuddee al xikma ñenn ñi di ko tuddee xilmul fawaid ñenn ñi di ko tuddee xilmul xawaas kon al asar xam-xam la boo xam ni dafay jàngale yoon wi ñuy ñaanee te ñaan di ak jaamu yàlla gu ñu sopp xam-xamu asaar nag xam-xam bu yàgg la mën ngaa wax ne mook doomu aadama ñoom waase ndax am na ñoo xam ne ba keroog ba suñu borom waxee waa allamal as aadamal kullaha am na ñu wax ne asmaul kaayinaat la ñenn ñi ne asmaullahi naa la ñenn ñi ne asmaul xuruf la waaye li wér mooy wax nañ ne musalatul xasaali bi nekkoon na ci xaatimu aadama booba nag dafa nekkoon shakl haram haramiyan la woon mooy lu ñuy wax pyramide kon ñu wax xam ne xam-xam bu yàgg la boo xam ni mook doomu aadama ñoo maase moom it xilmun mufid wa sahih wa nafis wa jalil xam-xam bu am njariñ la bu wér bu riis bu màgg bokk ci xulumul wahabiya wa rusumul fathiya wa ruqumul indiya wala sahiful harfiya nga xam ne mooy xam-xam bi xamal nit ki tedd ngay ak secret yi nekk ci turu yi yi taxoon suñu borom di wax walillahi al asmaul husna fad'u biha ak li suñu boroom def ci biir géeju turu yàlla yooyu ci ay xeetu gànjar yoo xam ne ak ni ñuy jëfandikoo ci turu yi ak ñaan yi ak la ci topp ci njariñel saar yi ak aaye bu ko defee nit ki mën a jaar ci xam-xam boobu ba àgg ci fi ñuy wax alxadratu rabbaniya te du am coona li yettasila biha ila al adrak rabaniya min xayri taxabin wa yettasila biha ila raqaib dunya bila nasabin noonu ci lay jaar ba am ay xewamtifam ci àddina ci lu ànd ak coona ñu wax ne xilmul asar mooy xam-xam bi nga xamee ne mooy jàngale di gëstu turu yàlla yu mag yi ak aaya alxuraan yi mi ngi bokk ci xam-xam yu màgg yi ak xam-xam yu gën a neex bokk tamit ci xam-xam yi nga xamee ne bari nañ nga ne lool ndax mooy xam-xam bi nga xamee ni nit ki ki koy jànganteeg moom mën naa fexe ba xam secret yu bari bari ci xawaalimul xulwiya wa sufliya te mooy menn monde terrestre bi ak monde bi ca kaw mën a jàkkaarloog arwaaxu ruhaniya mooy rawaan yi mën a tamit fexe ba amal ci kàttanug yàlla mbir yu bare bare yoo xam ne yu yafe la ndaka faj ku feebar koo xam ni feebar boo xam ne médecin yi jafe lot nañ ci faj ko ak xet yu bare bare bari mbindeef yu bare bari ci gàttal daal xam-xam la boo xam ne nii mooy jàngale ñaan bi suñ boroom digle ne adduhuni astajib lakum li composé xam-xamu lasaar nag lu bare bari la waaye danañ ci lim ci gàttal juróomu yëf la ci njëkk mooy lañuy wax xilmul xilmu asraaril xuruuf nga xam ne mooy secret lettres yi araf yi ñu gën koo xam ci science des lettres dañoo wax ne xeet wu ne seen secret ma nga nekk ca téere ba yàlla yónnee ci ñoom te téere ba yàlla yónnee ci ñoom secret ba ma ngay nekk ca xaraf ya xam ngeen ne langue yi lu mel ne ibra ak arab dañu am euh, alphabet boo xam ne bu màgg la nga xam ne ay sirru yu bari yu màgg da caa nekk boo xoolee xarifi abajada yi nga xamee ni ñoo composé alxuraan ñaar fukki xaraf la ak juróom-ñett tolleeg lu ñuy wax manasilul xamare loolu lu jëm ci wàllu xilmu lu jëm la araf yooyu mi ngi tàmbalee ci alif bi nga xamee ne valeur numérique am 1 la jeexee ci chine bi nga xamee ne valeur numérique am junni la nga xam ne lettre bu ci ne am na valeur numérique boo xam ne nii ab liggéeyam ca lool lay nekk ñu wax ne sirul asa euh, sirul xuruf xam-xam la boo xam ni bu màgg la boo xam ni bari ne jaamu yàlla yu bari bari yoo xam ni jëfandikoo nañ ko waaye moom pour jariñoo ko pour jariñoo ko am na ay yoon yu bari bari waaye dañ ci tudd rek ci wàllu misaal ñett mu ngi li ñuy wax tarixatul istintaax ak li ñuy wax tarixatul masji ak li ñuy wax tarixatul raw ji istintaax bi am na ñetti kayfiya bu njëkk ba mooy bi ñuy wax raqmiya bi ci mooy bi ñuy wax xarfiya bi ci des ñuy wax xadadiya raqmiya bu ñu ko doon misaal mooy arafu ne dañ koy teg ca melow bi nga xamee ne mooy malew tabiham su ma ko doon misaal ci saydu ci ku tudd faydu dañuy yaxale mooy saa gi ak yaa gi ak deel gi bu dee xarfiya bi mooy araf wu ci ne nga teg ko comme ni ñu koy pronosé comme ni ñu koy tuddee bu dee ku tudd saydu nga xam da ngay wax saay wax yaa wax daal bu dee xadadiyal nag xilmul istintaax bi nga xamee ne xadadiya la maanaam chiffre la am na ñaari xaaj mooy mu tawal boo xam ne dafa gudd ak muxtasar bu gudd ba mooy arafu ci ne tur wu ne ñu tudd ko ci kem nañ koy prononcé waaye nag dañ koy guddal bu dee ko tudd saydu dañuy wax ne saa gi sappan lay doon yaa gi xasara la deel gi arbaxa la bu dee muxtasar nag mooy tur wi mooy tur wi dañ koy def ay chiffres ba pare def ko mu nekk ay araf su ma ko doon misaal ci saydu wax naa léegi ne saa gi juróom-ñaar la yaa gi fukk la dell gi ñeent la boo ko xoolee dafay nekk ñaar fukk ak benn ñu koy ñu def ko ay araf mu nekk akun di 21 waaye nag li mu tudd léegi ci al istintaax ak li ñu wutee lépp njariñ li benn la jëfandikaay yi tamit genn la boo ci bëggee jëfandikoo ci loo xam dafa jëm ci ahmaal xayriya wala sarriya dangay ngay def ñuy wax xilmul bas mooy li ñuy wax la dilatation nga xam ne dangay jël ismu taalib bi turu waa ji kiy sàkku ak ki ñu sàkku ci moom ak aajo yi fexe ba ba bastu ko ba mu doon benn rëdd nga def ko lu ñuy wax taksir ba keroog muy àgg dama ci joxe misaal rek bu doon ci da ngaa bëgg boolee diggante Seydou ak Omar lu mel ne ak mbëggeel dox seen diggante nga bëgg ko def ci ni ma ko waxee léegi nga xam ne da ngay def xilmu taksir ay araf nga koy doon foofu dafay laaj nga am lu ñuy wax satrul asri ak la wax sutur taksir ak la ñuy wax satru simaam ñett yi ngay am pour bañ a guddal moo tax xóotuma ci yooyu soo ko defee ba pare nga génn ci ay tur masalan saturul asl bi da ciy génne ñetti ngay jël ñetti araf yu njëkk génn ci aw tur génne ñetti araf yi mujj moom itam génn ci aw tur loola ni muy demee mooy bu fekkoon ne saydu la saturul asl bi saamoo ci njëkk ak yaa ak deel ñett yu ngay ngay jël yokk ci lu ñuy wax il muy sayda yaa il boo xoolee saturul asl ba la ca mujj mooy xayin ak miim ak raa muy xamara moom itam da ciy yokk baatub il muy xamra noonu woo koy defee noonu waaye boo demee ci suturu taksir satra ba ca mujj mooy ligne ca mujj mooy itam da ngay jël araf bu njëkk ca ñetti araf yi njëkk ca ligne boobu muy satr boobu nga tudd ko yokk ci il ñetti araf ya mujj ca satr boobu mooy itam nga jël ko yokk ci il bu ko defee boo xoolee ci ni ñu ko defee taksir ci Sayyid ak Omar bi mu ngi lay jox ay yaa il ak xasra il lii ngay jël nag mooy itam def ko taksir ba ni ngay àggee ca fa nga xamee ne mooy mujjuwaay ba nga xam ne da nga génne ay tur yoo xam ne moom ngay jëfandikoo li nga bëgg a jëfandikoo ci foofu ba tey ci ngay génne lañuy wax ismul xaakam nga xam ne dangay ngay adat bu njëkk ba lim ba ca nekk lu la jox lim boobu ngay def chiffre chiffre yooyu nga def ko ay araf bu dee ci li ma doon misaal léegi muy ci saydu ak xamar boobu boo addadee ligne bu njëkk ba 347 moo ciy génn nga jël 7 ba def ko arab mu nekk saa nga jël 40 bi def ko arab mu nekk miim nga jël 300 bi def ko arab mu nekk siin su waw nga yokk ci il mu nekk samsa samsa il loolu ay yoon wu gudd gudd la ñaari la yoon wi mooy lu ñuy wax tarixatul masjid nga xam ne dangay jël ñaari tur fexe ba mélanger leen ba composé leen comme su ma doon misaal nga bëgg a boole Muhammad ak saraf da ngay jël araf bu njëkk ci miim ci Muhammad gi jël araf bi ci topp jël araf bi topp bu njëkk ci saraf muy siin jël araf yu njëkk ci araf yu topp ci Muhammadu ci miim gi muy haa nga jël araf gi topp ci saraf muy raa noonu nga koy toppee ba mu génn mooy nga def ko bas ñetteelu mbir yooyu mooy lu ñuy wax arrawju mooy dangay ngay jël ismu taalib ak matlub nga adal leen bañ joxale ab lim lim boobee nga def ko moom itam ay araf ci kàttan li ma bëgg a wax rek mooy xilmul xuruf xam-xam la bu riche bu màgg boo xam ni boroom xam-xam yu bari bind nañ ci ku mel ne Muhammad ibnu Mamin Muhammad Fadil ibnu Maamin bind na ci mooy téere bu ñuy wax mashabul muxawifaat xalaa dahawaatil xuruuf boo demee ci sumusul anwaar moom itam ci xilmul xuruuf lañ ko def muy xam-xam bi nga xam ne mooy jàngale science des lettres boo demee ci samsul maariful kubra moom itam am na ci paas bi ñuy wax 38 moom itam mi ngi ko jagleel fi istiqdaamil xuruuf wa xalawaatiha wa maalaha min al asaar ñu wax ne 28 lettres yi ma waxoon léegi nga xam ne mooy xurufi abjad yi dañ koo xaaj ñeenti xaaj am na ci loo xam ne moom la wax wax ya am na ci yu ñuy wax xawaay yi am na yu ñuy wax maa yi ak yu ñuy wax turaab yi xarafu alif yi nga xam ne moo njëkk ci xurufi abjad yi dañuy wax ne moom xarfu yi la moom mooy araf boo xam ne arafu leer la te mooy njalbeenu lim yi teyit moo njëkk ci martaba yi nga xamee ci lañuy xaajee xaraf yi ci anaasir yi ma waxoon léegi muy xawaay yu ak maaw yu ak xara ak xawaay yu ak turaab yu bu ko defee loolu moo doon junj léegi comme ni ñu xaajee xurufi abajare ci ñeenti xaaj moom la ñuy wax axtam fasas nga xam ne mooy naar yu ak boo yoonu da tas nga xam ne mooy xawaay yu ak kaskasun xasa nga xam ne mooy maayu mooy xawaayu ak daxalahul raxas nga xam ne mooy xawaayu alif bi ma doon wax léegi nga xam ne moo njëkk ci moo njëkk ci xarifi abjad yi dañoo wax ne alif boobu dafay junj ci wax wahdanatullah nga xam ne mooy wéetal yàlla ba tey xam-xamu araf yooyu ba doon wax boo demee ci téere bu ñuy wax fatul wahabul karim ci bismillahir rahmanir rahim te cheikhul xadim bind ko indi na ci tuuti wax ne baawu basmala googu muy baa googu soo ko bindee ñaar fukki yoon ak benn nga jàng ci nga jàng ginnaaw ba nga ci bind nga jàng ci basmala bi niyetin saadixa téeméer yoon def ko sa alal saadat barakaatu ma kon loolu mooy wane ne xaraf yi am na ay secret yu màgg ak yu bari yu bari yu ci nekk comme ni mu ko waxee ne anna siral basmalati kulluhu fil baayi wa sirru haasil xuruf saahirun inda man kasafa la xanhul xitaa nee na secret bismillah xam ne lépp mi ngi ci baay gi daal ne secret arab yi nag feeñ na ci ñi nga xamee ne suñu borom wuñul leen muraay ga xilmul xuruf asraarul xuruf bi la ñuy wax xilmul bas ak xilmu taksir ci xam-xam boobu lañ koy defee ñaareelu xam-xam bi nga xamee ne moo composé xilmul asar mooy xam-xam boo xam dafa jëm ci wàllu chiffre muy lim nga xam ne moom lañuy wax ésotourisme di nombre wala ñu koy wax numérologie kenn ko ne xam na ne sikkar tur yàlla dafay la dafay laaj mu ànd ak ay ab lim ndax tur wuñ la jox ne la sikkar ko danañ la joxaale ab lim boo xam ni moo moom ñoo war a ànd importance bi chiffre am ci àddina taxoon na ki ñuy wax Pythagore daan wax ne les chiffres gouvernent le monde maanaam chiffres yi ñooy gouverner àdduna te ku ko gis léegi ku ko xool léegi xam ko ci téléphone yeeg ak ci oto yeeg yëpp daanaka chiffre moo koy doxal kon loolu dafay wane importance bi xam-xamu chiffre am am na ku daan wax palaton nga xam ne mooy taalibeeb Socrate daana wax ne xam-xam bi ëpp njariñ ci ñoom tañ war koo ji njëkke mooy science des nombres nga xam ne turu yàlla woy nit ki di jëfandikoo wala aaya alxuraan wala suurat wala ak ñaan loolu faw mu ànd ak ab lim boo xam ne moom nga koy jëfandikoo comme ni ma ko waxoon léegi wax naa ne xarifu abjad yi ñaar fukki araf la ak juróom-ñett waaye arafu ci ne da am valeur numérique mooy xadalan mu xayanan boo xam ne ni yow yaa ko jogoo tàmbalee ko ci alif ga ba ca siin ga boo xoolee la tàmbalee ci alif ba ca siin boo ko aradee dafa lay jox cinq mille neuf cent quatre moom itam bépp tur boo gis wala aaya boo gis moom itam am na valeur numéro gëm nga xam ne moom moom moo ko jogoo muy valeur bu ñuy wax global wala normal wala minimal wala maximal am na ay chiffres yoo xam ni dañoo wax ne ahdaad alamiya la mooy euh, numérique universel lañ loola mën nga caa tudd tudd ca 450 tudd ca 361 489 70 76 99 111 1000 1866 92 313 ak 5995 yii la ñuy wax les numéros universels su ma ci doon joxe misaal pour gën a xóotal loolu damay jël nombre 19 nga xam ne. dix-neuf boobu moo jàpp xarafi bismillahi rahmaani rahim moo tolloog bu la numéro numéro boo ko arrêté mook dix-neuf boobu mooy tolloo comme ni ko Cheikhul Xadim waxee ci Fathul Wahhabul Karim ci bismillahi rahmaani rahim wax ne waxlam anal basmalata xari tawat asaran xat xajasa an darkiha akabiral xaarifiin al axyaar mu ne xamal ne basmala am na ay secret yu ci nekk yoo xam ni boroom xam-xam yu màgg yi te xam yàlla lot nañ ci xam ko mu ne bokk na ci secret yooyu mooy xarafi bismillahir rahmanir rahim mi ngi tolloog 19 tolloog fukki malaaka ak juróom-ñeent yi nga xamee ne ñoo yor buntu sawara mu ne wax xaalital malaayika man xaraxa laa yadxul naar nga xam ne malaaka yor buntu sawara nee na ku jàng bismillahir rahim doo dugg sawara boo xoolee tamit xadadul la boo ko arrêté dafa lay jox mille vingt 1026 foofu it 19 da cee génnaat ndax soo ko divisé par cinquante 54 la lay jox 19 54 nga ci am mu yem ca képp soo xoolee xarafi basmala yi nga xamee ne duñ duñ baamu duñ répété fukki araf la muy alif ba ha xalonk yaa laam miim nuun ra shin lii yëpp boo jëlee seen lim 646 lay jox moom itam boo ko divisé 19 fois 34 lay jox nga xam ne dis 19 feeñaan na foofu te 19 mooy moo dëpp ak waaxit bi nga xamee ne aw tur yàlla la boo xoolee Fatiha boo ko limee ba mu jeex valeur numérique am da lay jox deux 9291 moom itam boo xoolee boo ko divisé 489 fois 19 la lay jox ba tey 19 day feeñaat foofu. ba tey fataahu bi boo xoolee moom boo tàmbalee ci allahu rahmaanu rahim dilim lim tur yàlla yi ba agsee ci fataahu booy boo dee lim moom mooy nekk dix-neuvième tur wi boo xoolee ci fatiha am na ñetti aaya yoo xam ni ginnaaw bismillahi rahmaani rahim bu ci ne limub araf ya fukk ak juróom-ñeent la muy iyyaka nahmudu wa iyyaka nasta'in ak ihdina siratal mustaqim ak siratal lazina an'amta alayhim lu ci ne dix araf la gis nga dix-neuf yooyu boo ko multiplier part trois muy ñetti aay yooyu dafa lay jox cinquante-sept cinquante-sept boobee moom lañ baa mu baatub arrahman ci alxuraan comme ni ma waxoon sànq nee la alif dafay junju waxdaanitillah nga xam ne mooy divinité absolue baa gi tamit dafay junju ci prophétie muhammadienne gis nga xarful alif boobu boo ko defee li ñuy wax xilmul bas mooy li ma la waxoon léegi nga xam ne doo ko def benn alif léegi waaye da nga koy bind mu nekk alif laam faa boo ko defee bastu boo ko arrêté dafay jox 111 nga xam ne moo tolloog turu yàlla yu ñuy wax kaafi waaye alif googu da nga ci mën a génnee ñetti turu yàlla alif gi ngay jël génne ci allahu laam gi nga jël ko génne ci latif faa gi nga jël ko génne ci fattaahu soo boole loolu muy 66 plus 129 plus 489 moo lay jox 684 loolu ba tey moo la jox multiplié wu 19 fois 36 boo xoolee 684 yi ma la wax léegi nii moo tolloog valeur numéro gu alxuraanul karim ba tey pour wàllu ne science des chiffres am na xam am na njëriñ lool te mën nañu ci génne xam-xam bu bari bari li ma doon wax léegi ci xarfu alif ak xarfu baa am na ay jun yu ci nekk muy xarfu alif boo ko bastoo comme ni ma ko waxee léegi nga xam ne dalay jox. alif laam faa bëlër numéro gam nekk 111 baa nga bastu ko mu jox la baa ak alif moom itam bëlër numéro gam nekk 3 soo boolee 111 plus 3 dalay jox 114 yi nga xam ne mooy limub saaru alxuraan yi ba tey mu jox la multiplié bu 19 19 fois 6 mu jox la 114 kon loolu li ñuy wax ne mbooleem secret yi téere yëpp mi ngi ci alxuraan. te mbooleem secret alxuraan yëpp mu ngi ci Fatiha mbooleem secret Fatiha yëpp mi ngi ci bismillah maari mi mbooleem secret bismillah maari mi mi ngi ci baag yi ci chiffre lii da koy mën a feeñal da koy mën a démontrer ba tey li ma doon wax léegi ci xam-xamu chiffre moom itam soo xoolee iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gi nekk ci Fatiha boo xoolee arab yi nga ci xam ne moom lañ tomb mooy yi arab yaa ñëw na ci ñetti yoon yaa valeur numéro gam 10 la boo ko multiplier boo ko multiplier par 3 dalay jox 30 nuun ñëw na ci ñetti yoon valeur numéro gam mooy 50 boo ko multiplier par 3 dalay jox 150 xarfu baa ñëw ci benn yoon xarfu taa ñëw ci benn yoon xarfu baa valeur numéro gam 2 la xarfu taa valeur numéro gam la soo boolee lim bi muy 30 plus 50 plus 150. trente plus cent cinquante plus deux plus quatre cent moo la jox cinq cent quatre bi nga xamee ne moo to moo tolloog alhamdulillahi rabbil alamin boo ko addadee moom itam valeur numéro numéro gëm cinq cent la aaya bi tamit di alhamdulillahi rabbil alamin moom itam soo ko jëlee boo jëlee arab yi nga xamee ne moom moo ci am tomb mooy baa gi ak yaa gi ak nuun gi baa gi deux la yaa gi dix la nuun gi cinquante la boo leen boolee deux plus dix plus cinquante égale soixante-deux moo lay jox turu yàlla wi ñuy wax hamid ba tey soo boolee alhamdulillahi rabbil alamin nga xam ne valeur numérique am cinq cent quatre vingt la plus araf yi nga xam ne moo am ay tomb ci biir te valeur numérique am limam toll ci soixante-deux tolloog turu yàlla wi ñuy wax hamidu soo boolee ñaari lim yooyu moo la jox lim bu ñu wax 644 muy lim boo xam ne lim bu capital la ci ñuy jëfandikoo lasaar nga xam ne moo dëppoog tur yàlla yu ñu amun saxakun alehun yasun nga xam ne moo nekk multiplié wu 19 fois 7 wala nga ne 28 fois 3 wala aaya bi di wa innahu fi ummil kitab nga xam ne boo jëlee araf yi nga xamee ne moom lañ répété wul mooy araf yi ñu baamuwul boo ko arrêté mu ngi lay jox 644 ba tey boo xoolee li ma doon wax léegi ci bë ci chiffres yi ak xam-xam bi ci nekk boo xoolee baatub allahu ñu ngi ko baamu ci alxuraan deux mille six cent quatre vingt soo xoolee itam mooy multiplier wu dix-neuf fois quarante-deux arrahman ñu ngi ko baamu ci alxuraan cinquante-sept fois mooy multiplier wu dix-neuf nga baamu ko ñetti yoon laftur rahim ñu ngi ko baamu ci alxuraan cent quatorze fois mooy itam moo lay jox fois 6 égale 114 ba tey soo boolee 2698 plus 57 plus 114 moo lay jox 2600 2869 te loolu mooy li Allahu lim ñëw ci alxuraan ak rahim rahman lim ñëw ci alxuraan ak rahim lim ñëw ci alxuraan boo leen boole ñëpp moo lay jox 2698 2869 moo la jox 19 fois 151. nga xam ne ba tey gis na boobu moo jàpp waaxit nga xam ne dafay junju illah nga xam ne kenn yàlla ki lay feeñal 151 bi moo dëppoog laaye bi ñuy wax laa ilaha illa anna muy point de divinité que mu wax la ilaha la ilaha illa anna moom itam boo ko àddee 151 la lay jox nga xam ne kon ci biir chiffre mën nga cee dem ba génn ci xilmut tawxid comme ni ma la waxoon léegi nekk ne 19 dafay ju ci wahdaniyatullah mooy l'unicité divine ndax arithmétiquement 19 boo ko génnee égal 1 plus 9 1 plus 9 mooy égal 10 10 mooy égal 1 plus 0 plus 0 1 plus 0 mooy égal 1 1 boobu nag mooy junj wahdaniyatullah te it mooy junj xarfu alif bi nga xamee ne moo tàmbalee wala moo njëkk. ci turu yàlla yu màgg bi nga xam ne mooy ismu saat te mooy allahu boo demee ci téere bu ñuy wax ijaazu raqmi fi alquranil karim nga xam ne ku ñuy wax a cheikh abdul xaadir moo ko bind nga xam ne téere ba traduire nañu ko ci français muy le miracle numérique du Coran da ci fekk li may bëgg a wax nii mu ne alxuraan ci wàllu chiffre trente nombre rek la tudd muy yi may wax mooy ahaad yi boo ko xool loolu moo la jox 45 dëppoo ak aadama bu dee ci xasaraat li lim bi alxuraan tudd mooy 10 11 12 19 20 30 40 50 60 70 80 99 yooyu yëpp boo boole moo la jox 501 boo ñëwee ci mi'aad yi muy téeméer yi li li lim yooyu mooy 100 200 300 soo ko boolee seen lim mu jox la 600 bu dee ci uluf muy mille yi mille la tudd deux mille trois mille cinq mille cinquante mille cent mille soo xoolee loolu boo ko boolee cent soixante et un mille la jox soo boolee lim yi ma wax yépp nag dafa lay jox cent soixante deux mille six cent quarante ba tax ba tey dafa lay jox multiple dix-neuf fois huit mille cinq cent trente-quatre ba tey boo xoolee ci chiffre yooyu am na ci chiffre bu capital muy li ñuy wax trois nga xam ne mooy limub yonent yi di limub asaabu taaluuta jaaluuta taaluuta waaw di limub euh, waa ahlu badrin ba tey limub Muhammad soo ko bindee nii nga xam da koy def ñeenti lettre lettre bu ne nga génne ci benn baat miim gu njëkk ci ngay def Muhammad miimub ñaar gi miim gu njëkk ngay def Muhammad limam nekk 92 xaa gi gi ci topp nga génne ci Hamid mu jox la 53 mim gi ci topp nga génne ci ji mu jox la 93 daal gi nga def ci Daahi mu jox la soo boolee 92 plus 53 euh, plus 93 plus 75 moo la jox 313 ba tey turu Muhammad yi boo ko defee nañu ñuy wax bas mooy ni ma wax léegi nga xam ne ci ilmul huruf la science de la nekk ak taksir soo ko bastoo moom itam dafa lay jox 313 muy lim boo xam lim bu capital la ci ñuy jëfandikoo lasaar loola mooy boo xoolee Muhammad miim gu njëkk ga ak miiw ñaareel bi ak sàdd bi da jox ñetti miim miim bu ci ne boo ko defee li ñuy wax taksiir mooy da ngay bind miim bind yaa bind miim boo ko addee 99 da lay jox 99 yooyu boo ko multiplier par 3 fois yi mu am ci tur wi mi ngi lay jox 70 tolloog karimu daal gi moom itam nga def ko taksir bind daal bind alif bind laam mu jox la 35 xaa gi nga bind ko noonu mu muy 8 soo boolee 270 plus 35 plus 8 moo lay jox 313 ba tey 313 yooyu mi ngi génnewaat ci alhamdulillah nga xam ne valeur numéro gëm limam mooy 148. soo ko booleeg laa ilaha illallah nga xam ne kon eh, alifu ilaha gi laa gi nii doo ko doo ko doo ko limaale nga xam ne subaa 165 lay nekk mooy alif gi nekk ci bu nga xam ne alif gu nëbbu la soo leen boolee muy 165 plus 148 bii di laa ilaha illallah bii di alhamdulilah mooy tam moo la jox 313 ba tey surtout baqara baat bi ci njëkk muy alif lam mim soo ko jëlee moom itam da nga ciy génne ñetti tur alif gi allahu la jël muy valeur numérique di 66 laam gi jàpp latif limam nekk 129 mim gi jàpp mufsi limam bi 118 soo jëlee 66 plus 129 plus 118 égale 313 moom ba tey moom itam foofu la génnee ba tey kaaf xee xayin saat boo ko defee li ñuy wax bas mooy li wax léegi ci asraarul xuruf nga xam da ngay def kaaf limam nekk cent un def han limam nekk six def yaa limam nekk onze def xayin limam nekk cent trente saar gi nga jël ko limam nekk soixante moo lay jox cent un plus six plus onze plus cent trent plus soixante mooy itam égal trois cent treize ba tey turu yàlla yi nga xam ne ñoo nekk ci biir ayatul kursi yi mooy huwallahul hayyul qayyum soo leen addee ñoom itam seen lim 313 la ba tey chiffre bi ñuy wax sapa moom itam chiffre bu capital la moom itam am na ay njariñ yu màgg yu ci nekk ak ay jagle yu bari bokk na ci mooy suñ borom lim boobu da ko def ci mu ànd ak lu bari bari ci suñu jaamu yàlla boo xoolee bu ñuy julli juróom-ñaari cër lañu digal ñu su ñu sujjóotee ko bu ñu wër kaaba ga juróom-ñaar lay doon bu ñu sànn bu ñu sànni jamra juróom-ñaar lay doon safaak witar juróom-ñaar lay doon fatiha juróom-ñaari aaya la te boo xoolee xarafi abajada yi juróom-ñaari araf rek ñoo ci ñëwul ca fatiha nga xam ne moom la ñuy wax sawaahidul sawaaxitul fatiha te loolee am ñu ci génne aw muy fajas sas-xas danañ ci ñëw ca kanam asamaan si juróom-ñaar la suuf si juróom-ñaar la xawaamim yi ci alxuraan muy ximim yi moom itam juróom-ñaar la loolu yëpp dafay tegtale importance bi chiffre am ba tey numéro le numéro 3 moom itam moom itam bu capital la chiffre bu capital la moom numéro 3 boobu moo tax sëñ bi di wax ne ci xikmat Seexul Xadim mu wax ne bokk na ci li ta wane li tax ñaan yu bare bari nga xam ne moo jóge ci yant bi lim bi di ay ñett nee na surtout ba nekk ci loolu mooy chiffre ñett dafa symboliser li weesu ak li teew ak li ñëw nee na secret boobu moo nekk ci secret moo ne ci trois ba tax ci ñaan yu bare bari ñu koy def ñetti yoon waaye ci wàllu calcul am na ci lu ñuy wax xaahida kulliya boo xam ni mooy dañuy wax ne bépp tur woo gis njariñ la ma nga nekk ca la baat bay firi waaye secret ba secret ba ma nga nekk ca lim ba baat ba am moom la ñuy wax kullu ismin xaasiyatuhu fi maanaahu wa sirruhu fi adadihi ba tey am na ci benn xaayida boo xam ne moom la ñuy wax ne bépp chiffre bu ñu la jox te chiffre ba rëy ba mënu koo jëfandikoo soo ko jëfandikoo ci ismu saat muy soixante boobu mel ne ne jot nga secret boobu bépp turit bu ñu la jox te wóoluwoo ko wala nga fàtte ko boo jëfandikoo ismu saat mën ngaa jot ci secret tur woowu ñu wax ne bépp xadat boo xam ne mufrad la mën nañ cee jëfandikoo ci xaalimul xab bépp xadat boo xam ne sawja la moom itam mën nañ koo jëfandikoo ci alimul bas ba tey soo xoolee nombre soixante-dix moom itam li tax mu am solo ci wàllu lim ba tax suñu borom di wax ci alxuraan ne in tastaxfir lahum sab'ina maratan falan yaxfir lahum wax ne soo leen jégaloon lu mat juróom-ñaar fukki yoon du tax suñu borom jégaleen te mooy naa naafeq yooyu dañuy wax ne li tax mu jël nombre soixante-dix bàyyi nombre yëpp moom it dafa am secret bu ci nekk am na ci addis yu rodit yoon di wax ne danaa jéggalu yàlla ci bis bi juróom-ñaar fukki yoon yenn addis yi na téeméer yoon boo xoolee juróom-ñaar fukki yooyu secret da caa nekk téeméer téeméer yooyu secret da caa nekk boo xoolee dañuy wax ci ilmul asar ne mbir soo bëggee mu am doole tur wa ngay jël boole li mu araf ya soo ko joxee soo ko boolee lim boobu la jox lim boobee day doon lim bu am solo loolu nag lañ def ci ismu saat muy allahu ni moom li moom 66 la nga yokk ci ñeenti araf yi 66 fois 4 moo la jox 70 kon loolu moo waral 70 am doole lool soo xoolee 100 bi nga xam ne moom laa wax léegi moom itam li tax mu am solo lool mooy dafay jàpp ci ci arafi abajad mooy tolloog xaaf waaye moom itam boo xoolee soo ko bindee cent la lay jox boo ko boo ko lijjantee ba mu jeexit un lay jox rek bi nga xamee ni dafay junju ci wax daanitullah ginnaaw loolu tamit ci li composé xilmul asar muy xam-xam bi jëm ci wàllu chiffre ak xam-xam bi jàmm bi jëm ci wàllu secret araf yi la ko jotteel mooy li ñuy wax xilmul awfaax mooy lu jëm ci wàllu xaatim moom itam dafay laaj lu ñuy wax mu am wafx am na miftaax am na mixlaax am na xaddal am na wafx am na masaax am na daabit am na xaayit am na asl dañuy wax ne xaatim boo gis miftaax ba mooy lim bañ ci njëkk def mixlaax ba mooy lim bañ cay mujj def xadl ba mooy boo boolee lim bañ ci njëkk a def ak lim bañ ca mujj a def lim ba lay jox loolu la ñuy wax alxadl la wifq bi mooy benn dilha bi loolu la ci nekk loolu la ñuy wax wifq masax ba te mooy yaatuwaay ba mooy boo boolee adlah yëpp lam la jox mooy loolu daabit bi mooy nga boole limu wafq bi ak masaa bi lam la jox mooy loolu mooy doon ab daabit xaati mu ci ne la ko tàmbalee ci musallas ba ci mu tasa am na benn biddiw benn kawkab boo xam ne moom lañ koy aftanale ci kawkab yi ba juróom-ñaari kawkab yooyu joxe jeex musallas ci suxlu lañ koy askanale mustari moom itam ci murabbax la muxammas ci mariix musaddas ci sams bu dee lañuy wax musabbax moom itam ci sa biddiw bu ñuy wax Zuhra lañ koy askanale bu dee musamman ci biddiw bu ñuy wax alxataarit lañ koy askanale bu dee mustari ci alxamar lañ koy askanale la ca mujj nag muy almuhassar moom ci falakal ji foofu lañ koy askanale lii dafay tegtal ne kon xam-xamu la saar am na rapport ak xilmu nujum musalasul xasaal yi bi nga xam ne moom la askanale ci xasaal yi te moom sax fentu ko waaye wax nañ ne nekkoon na ci xaatimu Adama nga xam ne booba xaramiyen euh, la nekkoon maam mooy lu pyramide la woon wax nañ ne moom la Asif ibn Barxiya jëfandikoo woon ci diggante moom ak Souleymane am na lu ñuy wax xeetu musalas bu ñuy wax musalasu tijaan yi am na lu ñuy wax musalasul kunti yi am na lu ñuy wax musalasul xaalil wus am na lu ñuy wax musalasul wilaya li yëpp ay xeet la ci musalas musalsul xasaali bi rek am na juróom ñeenti dugalin yu bokkul ba tey des na ko xaaj ñeenti xaaj am lu ñu wax musalsul xawaa yi ak naar yi ak maa yi ak xawaa li yëpp ci musalsul xasaali yu la jëm ginnaaw loolu am na lu ñuy wax murabba moom itam ñaari xeet la am murabbax tabihi ak murabbaxul wilaaya ak benn murabbax bu ñuy wax murabbax rakkun hakim raf du nga xam ne ñu bari bari xam nañ ko bu dee muxammas am na lu ñuy wax mu xamasa tabi'i ak mu xamasul wilaay yi nga soog a ñëw ci musaddas musabbax musamman mutasah muhassar xaatim it danañ ko def taksir comme ni ma waxoon léegi ci xulmul xurut dañu koy defee taksir xaatim it dañ ko def mooy itam dañ jël dara taksir ko dugal ko ci xaatim comme ni ko Sëriñ Tuubaa indee ci Majmuhun Nurayni ci xaatim ba mu fi indi muy xaatimu sadid comme ni nga xamee ne sëñ bi indi na ci sirkul jawaahir moom itam xaatim ak euh, téere bu ñuy wax rasaa'il fii ba'di ajwibatil xadim foofu indi na fa mustalasul xasaali mooy mooy bi nekk araf ak bu nekk adat ndax xaatim mën naa nekk xadadiyan mën naa nekk xarfiyan mën naa nekk chiffre mën naa nekk ay araf ginnaaw loolu la ñeenteel ci yi formé lasaar mooy la wax asarul asma wal ayat wal daxawaat wal aqsam wal istixdaamaat wal ahsaab bu dee ci sirul asmaa asarul asmaa yi mooy xam-xam bi nga xamee ni moo jagoo ngëneel ak jagle yi nekk ci asmaawul husna yi nga xamee ne 99 la loolu la ak tur tënk yi nga xam ne moom lañuy wax talsam bokk na ci xeet talsam yooyu li ñuy wax témoora te mooy nga jël ñaari tur boole leen ba génn ci benn tur su ma ko doon misaal dangay jël allahu jël muhammad nga jël arafu njëkk ci allahu muy alif gi bind ko bind miim nga njëkk ci muhammad muy nga bind ko jël laam gi tege ci alifuk allahu bind ko jël haa gi topp ci miimuk muhammad bind ko jël laamuk ñaareel gi topp ci allahu bind ko jël miim gi topp ci muhammadu bind ko ci xaawug Muhammadu jël xaa gi topp ci laamug ñaareel gi bind ko jël deelug Muhammad bind ko mu jox la am la xala Muhammadu nga xam ne ñaari tur moom ngay jaxase loolu aw yoon la ci talsam am na ci benn xeet boo xam ni tur wi aw benn tur ngay jël waaye da ngay jur araf ba ci njëkk jël araf ba ca mujj noonu nga koy toppante ba arafee ba ngeen dajee ci digg su ma ko misaal ci Allahu boo jëlee alif gi mooy mooy mooy arafa ci njëkk haa gi mooy arafa ci topp nga bind ko laam mooy arafa ci toppaat laam it mooy arafa ci toppaat moo la jox tur ñu wax ahlalun nga xam ne ñu bari xam nañ ko ba tey bokk na ci yooyu am na ci yoo xam ne day mel ne dañ leen di juutal nekk bismillahir rahmanir mi nga xam ne boo ko dara jox mi xarala anam xarala ahlalun loolu gaa yi jëfandikoo asraar am na ñu koy jëfandikoo waaye ak moytu nag am na ci ndax jusal turu yàlla wala ayab alxuraan am na lu ci nekk am na tamit ci talsam yoon woo xam ni da jël araf wa ci njëkk ak xaraf wa ca mujj def ko aw tur nga xam ne boo ko doon misaal ci allahu arafu ci njëkk mooy allahu mooy alif ga arafu ca mujj mooy haaga mu jox la ahun bari na ci téere yi lasaar yi ak ci looy gis ak ci mbindu mag yi loo fay gis ahun te loolu lay foofu lay génnee soo ko defoon xasbunallahu wa ni'mal wakiilu moo a jox haun ahun wamun alun bokk na ci asraarul yi moom itam mooy ay turu rawaxaan ak ay turu malaayka bépp turu woo gis mu jeexee ci il rek xamal ne turu rawaxaan la ci rawaxaan yi nga xam ne ñoo féete kaw bu dee mu jeexee ci taysh moom itam xamal ne ci rawaxaan yi suuf lii na la bokk am na tamit ci talsam lu ñu woyee ci tubaab gématrie nga xam ne dangay jël aw chiffre boo ko jëlee boo jëlee chiffre ba nga tudd ko mu nekk ay araf su ma ko misaal ismu saat nga xam ne bala numéro numérigam allahu la 66 la boo ko doon def ci ma doon wax léegi ni da koy wax léegi da ngay jël 6 gu njëkk yi muy def ko waaw jël 60 gi def ko saat muy wasun boo ko doon def ci 450 nattul la lay jox ba tey 66 fois 3 googu boo ko bokk allahu boo ko multiplié par 3 muy 198 moom it da nga génne tur wu ñu wax xadaxun nga xam ne ñu bari xam nañ ko ba tey bokk na ci asarul asma yooyu mooy am nañu fi génne ay turu jinne lu mel ne samxarusin ak kawrusin ak kendriyasin ak yooyu bu dee lu jëm ci ay alxuraan yi ak saar yi loolu nag mooy njëriñul alxuraan ndax xam nañ ne wax ju ne am na jeexatal am na taasir bu ne ci moom wala waxi yàlla moo ci gën a yaay ña ko xam xam nañ ko ña ko réere réer nañ ko bu dee daxawaat yi ak ak yi moom lu bare bare la boroom xam-xam yi im nañ ci lu bare bare ak ahsaab yi lu mel ne xisbul bahri ak yu bare bare ba tey bokk na ci li compa yat moom lu ñu wax nañu lépp loo xam ni lu ñu jasee la te lu ñu xam ay baatam te ak wedd yàlla newu ci bokkaale yàlla newu ci loola dagan na ba tey ñi bind ci ilmul asar ñu bare bare la ku ñu wax imaamu xasaali yi bind na ci bind na ci téere bu ñuy wax xawaasul quran nga xam ne moom ñu ko moom lañu koy askan ne de xawaasul quran li imaam al-Xasaali yi bind na moom itam beneen téere boo xam ne ci xaatim la ñu ko wax kitaabul awfaax imaam Raasi bind na ci ku ñuy wax euh, imaamul Abi Hamaas Alboni moom itam bind na ci mooy téere bu ñuy wax Samsul Maarif al-Kubra ak téere bu ñuy wax Sirrul Asaar ku ñu wax Ibnul Xayyim al-Jawziya moom itam bind na ci ay téere yu bare bare am na ci bu ñuy wax Saadul Mahaad fi Hudaa ak téere bi muy wax kullu daa'in lahu dawaa'un abul xasan asaasili bind na ci mooy téere bi ñuy wax al ixtisaas min al fawaa'id al qur'aaniyya wal xawaas al xaafis suyuuti bind na ci mooy itam nga xam ne moo def bokk na ci ñi def tafsiru jalaalini bind na ci téere bu ñu wax xusul rifq bi usul bi risq nga xam ne tudd na ci foofe ay ay askar yu bare bari yoo xam ne rod na ci addis ak ay jëf yoo xam ne dafay maye wërsëg ak téere bu ñuy wax fi tibb nga xam ne moom la ñuy wax at ci mooy téere bu ñuy wax Hisnul Asin min kalaami sayyidil mursalin imaamul na ci mooy téere bu ñuy wax at-Taskariya imaamul Nawawi mooy itam taalif na ci mooy téere bu ñuy wax askar Sidi Muxtaar Kunti yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa bari na lu mu ko cité lool ci Masaalikul Jinaan ak ci leen ci ay mbindam moom itam bind na ci Cheikhul Xadim moom itam bind na ci lu bare bare boo demee ci téere mu ñuy wax Majmuhun Nurayni da nga ci fekk wàllu gu bare bari goo xam ne ca xilmul asaar la jëm boo demee ci fatul wahabul karim ci bismillahir rahmanir rahim jawaaban lil murid sadiq ibrahim kaana allahu taala bina wa bihi latifan wa rahima moom itam inna ci lu bare bare boo demee ci diwaanul majmu al mustamila ala ajwiyati wasaaya Cheikh Khadim ci page 174 ba ci page 181 moom itam sëñ bi inna ci lu bare bare loo xam ne ci xilmul asaar la mu tàmbali ci am na am na ci fu waxe wa minha sa'alani ba'du ikhwani an aktuba lahu du'aan ti yantifa fi amri talabil ilmi ba tey boo demee ci page 370 da nga ci fekk sëñ bi di ci indi lii di wax ne soo bind soo bëggee saafarawu fa alayka bil fatiha saa yoo bëggee amee jàngoro te bëgg a wér dénk naa la fatiha saa yoo bëggee mucc ci li nga ragal fa alayka bil mahafizin dénk naa la falax ak naas saa yoo bëggee mucc ci lépp ci bépp mbir dénk naa la ayatul muy nag waxaakasa kulluhu xiraatan aw xatan nee li yëpp nag bu la neexee nga bind ko bu la neexee nga jàng ko mu dellu wax ne in arata sa min al mali fa alayka bi xiraatil waaqi'a fi layli su fekkee bëgg nga dara ci alal na nga jàng suut waaqi'a ci ak guddi te loolu addis ñëw na ci man xaral waaqi'a kulla laylatin lam tusbil faaqa ba tey bokk na ci ñi nga xam ne jëfandikoo nañ xilmul asaar ci saxaaba yi ku ñu wax Abdurrahman ibn Xawfin wax ne daa dañ jël lu wax xurufu nuraaniya ne mooy ndax abajada dañ koo xaaj ñaari xaaj fukki lettre yi ak ñeent doon xuruful nuraani yi fukki lettre yi ak ñeent ci des doon xuruf xurufu sulmaaniya xuruful nuraani yooyu nag wax nañ ne Abdurrahman ibn Awfin daana ko bind ci ay bagaasam ngir bañ mu réer ba tey ibnu Umar radiyallahu anhu net radiyallahu anhuma muy Abdullah ibnu Umar net lañ ci moom ne waxoon na ne képp ko xam ne am nga aajo da nga woor bisu àllarba ak alxamis ak ajuma bisu ajuma nga sangu dem ci jàkka ja ci jumaa ja sarxe dara soo jullee ajum pare nga jàng ñaan gi mooy allahumma inni as'aluka bismika la ilaha illa wa anta hajati nee na wuy sammiha nee na ko ko def yàlla faj sa aajo wax ne atuallimuha sufaakum fa yadduhum ba'duhum fa yastajabu lahum fil waqti daana wax ne ñaan gi bu leen ko xamal ñi defee ci yéen ñu koy jëfandikoo di ñaan lenn ci yéen bu ko defee suñ borom nangul leen ci saasa lii ma nekk ci Abdullah ibn Umar boo demee ci téere bu ñuy wax naxtul bidaayaat da ko ci fekk boo demee ci téere bu ñuy wax saadu darin bu yusuf da waxaan da nga ko ci fekk boo demee ci xawlul badix da nga ko ci fekk boo demee ci xayaatul xaywaan damar yu bind ko da nga ko ci fekk boo demee ci téere bu ñuy wax sirul asaar da ko ci fekk boo demee ci xasinatul asaar da nga ko ci boo demee ci téere bi ma doon wax léegi muy fatul wahabul karim sëñ nga xam ne téere bu sëñ Tuubaa def la tam nekk ci surkul jawaahir da nga ci fekk mu ne xaysar nga xam ne mooy maliku Rome mas naa bind lettre Omar ibn Khattab bokk ci saxaaba yu mag yi di ñaari lu ñaari lu xulafaa rashidin nee na xaysur ruum mi da ko bind ab ab bopp wu ne ci man ma bëgg boo amee saafara nga yónnee ma ko ngir ma saafaro ci nee na Omar mbaxana moom nga xam ne mooy buur ruum su ma saan tegal te bu ko yëgatee nee na mu yéema ci lool ba mu xottee mbaxana ma fekk ñu bind ca bismillahir rahmanir rahim leen lu lool nekk ca nee na mu ne ma akrama hasadin wa ahsa wa ahsahu safahu llahu bi ayatin waahid minhu fa aslama wa hasana islaamu mu ne an lan moo gën a tedd ji diine ak lan moo ko gën a màgg suñu borom saa saafara ma ci benn aaya ca moom daal di jébbalu ko daal di jébbalu dugg ci islaam lii boo demee ci fatul wahabul karim ci bismillahir rahmanir bu Cheikhul Khadim da nga ko fekk. kon loolu mooy wane ne Omar kon daana jëfandikoo xam-xam boobu donte nag booba tuddutoon ni ñu ko tuddee muy ximul saar wax nañ ne xali xali ibnu abi taalib karamalaa wàccoo su musaana am problème wala mu am njàqare dafay wéet di sikkar tur yàlla wi ñuy wax kaafin yaxin saat loolu lay baamu ba keroog njàqare woowu di dañ am na ku ñu wax benn waaye musa ñëw ci ibnu abbas laaj ko ne ko laaj ko pour mu wax ko loo xam bu ko jëfinu ko suñ borom dolli ko wërsëg te fanqal ko ñàkk xabaas digal ko mu jàng sóortu waaqia ak sóortu musammin ak sóortu layl ak sóortu sari wax ko ne ko inna saalika amaanu min faqre wax ko loolu dafay musle ci ak ñàkk am na ku ñu wax aba umamata ibnu saal ibnu hanif wax nettali na ne am na waa joo xam daal dara ñëw ci usman ibnu xafaan boobu usman moo nekk xalifa am aajo jum ko bëggoon a wax waaye saa yu ñëwee daal day mel ne àgg ci usman da koy jafe ba bis mu diis ko ku ñuy wax usman ibnu hanif bokkoon saa bi kooko ne ko dangay ngay dem nga jàpp ba set nga dem jàkka ci jàkka ja julli ñaar rakka soo sëlmalee nga wax allahumma inni as'aluka allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilayka bi nabiyyika muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyir rahmati ya muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fataqli fataqdi fataqdi li haajati nee na ba ko waaji defee rek bisam bisam demaate ci Ousmane daa fekk Ousmane ubbi mu gis ko gis bu yaatu mu faj aajoom nee na ba mu ko defee mu génn waat ci Ousmane daje ba Ousmane ibnu Hanif bi nga xam ab saaba la daal koy wa wax ko ne ko yow de maa ngi lay maa ngi lay gërëm ndax dafa mel ni sama aajo wax ja ko wax Ousmane ibnu Affan tax na mu faj sama aajo mu ne ko waxuma ko de Ousmane bu baax léegi gisuma ko waaye lii ma la tegtal nii damaa gis ab damaa toog ci yent bi sallallahu alayhi am ku ñëw ko xam dafa gunga gumba doon sàkku ñaan ci yent bi sallallahu alayhi wasallam bi digal ko loola ba mu ko defee suñu borom daal di dindi feebar ba ko doloon te mooy gumba ko euh, feebaru gumba boo demee ci waaw li ma ne li ma wax léegi ni boo demee ci ku ñu wax albaq albay xaq yu génn na ko boo demee ci alxaafisu suyuti yi ci téere bu ñuy wax alxasaisul kubra wax na fa ne albay albay xaq yu wax na fa ne ba eh, xaarij ibnu saltu at-Tamimi wax na ne ab bàyyi xam wax na ne mas naa romb aw nit ñu yeew koo xam ne dafa wéré wéré xal ci ay ceen ñooñe ne ko ndax am nga loo ñu mën a saafaralee sunu waaj yi ndax yow kat gis nañu sa waaj yi boobu suy indi na aw yiw nee na ba ko defee kooko jàng faatiha ñetti fan yoo xam ne fan bu ci ne ñaareel la koy jàng kooko wér di nee na ba mu ko defee ñetti fan kooko wér ñooñu jox ko ab ñooñu jox ko téeméeri gàtt nee na mu ñëw ci yent bi sallallahu alayhi yent bi ne ko kul fa akala bi ruqyati baatin faqad akalta bi faqad akalta ruqyata haqqin daan na ko gàtt yooyu jël ko nga jëfandikoo ko ku lekk ku alal ci neen ci wàllu mocc keneen la waaye du yow bay xaq bi tamit solo na jële ci ibnu Abbas mu ne yent bi sasam wax ne ne xul udhu laa aw udhu rahmaana ba aaya ba jeex nee na ku ko léemoo guddi mucc nga ci sàcc nee na dafa am benn saxaaba boo xam ne ni da koo dégg gudd da koo dégg guddi jàng ko sàcc dugg këram ba sàcc bi duggee këram dajale lam mën a jël ci matériel yépp waaye ba mu ba ci buntu ba mu fekk buntu ba mel ne dafa tëju mu mu teg ëmb ba bi mu tegee ëmb bunt ba ubbeekuwaat saxaaba fekk boobu saxaaba nelawul mu ngi koy gis daal di ree ne ko damaa aar bopp daal koy nettali hadis bi bi mu dégg ci yen bi sa alayhi wasallam ba tey Buxaari yu nettali na ci Sahihul Buxaari hadis boo xam ni Abi Sa'id al moo ko nettali ñu am fuñ dal am benn jaariya jébeer bu ñëw wax nañ ne sangub dëkk bi kat dafa mel ni dañ ko jiit da ko fett wala daal waa jiit da ko fett ndax am na ku mën a mocc ci yéen benn waaye jug ci ñoom dem moccee ko ci umul xuraan muy Fatiha mu daal di wér ñu jox leen moom itam ay gàtt ñu am ca ak wutee ndax dagan na wala daganul ba ñëwee ci yent bi sa xama yent bi ne leen séddal leen ko te ngeen cër ma daal wax waaj ji ne ko mama idrika annaha ruqya yow an lan moo la xamal ne Fatiha ak mocc la lii moo wax hadith bi sahih mi ngi ci sahih moom itam Muslim indi na ko ci sahiham ba tey ku ñu wax ibnu Daris nett na ci Saïd ibnu Jubayr ne Saïd ibnu Jubayr moom gis na nit koo xam dafa wér wér xel mu jàng ci moom surtout Yaasin kooku daal daal di wér li ma nett li yëpp nag boo demee ci tiir mu al itxaan nga xam ne ak suyuti moo ko bind da koo ci fekk nga xam ne Suyuti bokk na ci ñi def tafsirul Jalaalayn ba tey ku ñu wax Abdullah ibnu Abbas moom itam daana koo jëfandikoo bu wér ndax am na lu ñuy bind di ko bindal jigéen yoo xam ne dafa toll ci war a mucc loolee mi ci téere yu bare bari Abdullah ibn Abbas ci moom moomee la jógee nga xam ne sëñ bi indi na ko ci rasaa'il fi ba'di ajwatul xadim ku ñu wax Ibnul Qayyim al-Jawziyya mooy itam daa da ko jëfandikoo boo demee ci téere bi ñu wax kullu daa'in lahu dawaa'un wax na ne damaa sax màkk ab diir bu yàgg diir boo xam ne damaa am feebar bu nekkoon ci man gisuma médecin bu ma faj te awma garab gu ma naan nee na wax ci boppam daal dafay saafaru ci Fatiha nee na ba mu ko defee ci la tane cheikhul islam mi ñuy wax ibnu taymiya moom itam daana jëfandikoo xilmul asaar bii ndax daana bind saa yu ko boril masaana dikkee dikkal aaya bi ñuy wax yaa ardu iblahi maaki wa yaa sama iqlahi wa xiyal maawu wa xudiyal amru aaya boobee daana ko jëfandikoo daan ko bind ci jëm su masaana bori daana ko defal ñenn waaye wax na tamit ne daganul ñu ko ñenn ñu réer di defee di ko bindee ci dereti ki nga xam ne mooy bori ndax deret sobe la te alxuraan kenn di ko bindee sobe boo demee ci kitaabu ibnul xayme muy saajul mahaadi fi hudaa xayri xibaat da nga ci fekk mu bind ca kitaabun lil xaraaj ay addum la muy loo xam ne dañu koy bind ci ko xam ne da yore taab kon loolu yëpp dafay tegtal ne ñii mu tudd ñëpp daanañ jëfandikoo xam-xamu lasaar boo demee ci imaamu ab abu hanifa nga xam ne bokk na ci ñu sas yenn ngir yi am na ñaan koo xam ne moom daana ko jëfandikoo te daan wax ne képp koo xam ne di nga ko takk wala nga jàng ko ci laab suñu borom dana la wattu wattu sa njaboot ci li wax taaxoon mooy pest ak ci yeneen ak mbooleem balaa ñaan googu boo demee ci téere bu ñuy wax sa sa daari bu yusu na baxaan yi da nga ko ci fekk kon loolu dafay wane ne moom itam daana jëfandikoo loolu euh, euh, imam ahmad doomam nettali na te mooy abdullah ibnu ahmad wax ne daanaa gis sama baay muy bind ay téere ñeel koo xam dafay tiit ci guddi gi ak koo xam ne dangaa yor aw tàngoor ak daan bind xadiisu abdullah ibnu abbas bi ma nekk léegi nga dañ dañ koy bind ci bool bu set ngir koo xam dafa toll ci mucc te addis boobee sëñ Tuubaa nettali ko mooy itam ci téere ma wax léegi rasaa'ilun fii ba'di ajwatil xadim te kooku mooy imaam Ahmad bokk na ci nga xam ne ñoo sos ngir yi bu dee imaam Maalik laal nañ ko ci moccu ci alxuraan moccu mu ne bu dee alxuraan la ak tur yàlla nee na wala bas aayul kon loolu yëpp dafay tegte ne boroom xam-xam yu bare bare daanañ jëfandikoo ci wàllu la sar bu dee ko mel ne Cheikhul moom itam jëfandikoo na ko fu baree bare boo xoolee bi muy dem ci géej gi ba tollu jeewal loolu am na lu mu fa jëfandikoo loo xam ne boo demee ci téeral asaar yi da ko fekk ak njariñ la te mooy bismillah maanaam bi mu jàngoon juróom fukki yoon ba muy tollu jeewal te loolu moo ko waxal moom wax ne baax ba'da ma laaquhu salikal amiru wa hawluhu al-jaysu wa fihim man yasuuru wajaha wajhahu ilaahi al-karim duuna al-wasiiri li yanaala maa yurum mubasmiran xamsiina saa tadarruhin ba nim jeexee basmala googee mu def juróom fukki yoon soo demee ci téere la saar yi da ko ci fekk te fatul wahaabul karim boobu nga xam ne moom moo ko bind nga xam ne ginnaawam lañ ko dajale siim laa dajale ko muy téere boobu soo demee juróom fukki bisimilah mi sëñ Tuubaa wax na ci ne ci téere boobu ne képp koo xam ne yaa ngi dojeeg say noonu boo ko jàngee juróom fukki yoon suñu borom dana leen suñu borom dana leen notal te dana leen toroxalal. loolu kon mooy wane ne moom jëfandikoo na ko boo demee ci téere boobu ñu xam sax fi ma di aju xadim da nga ko fekk it am na ku ko laajoon lu jëm ci loolu. mu tontu ko ci ne ko anal xijaaba wa jamiha ruqa wal hirs min jumlatil asbaabi wa anna sifa innama huwa min rabbil arbaabi wa xaaliqul musab wal asbaab wa amal asbaabu fa indaha la bahda walakin tafal wala intisaal amri wa tixaan ajri wa jusil sukri nga xam dafa wax ko ne ko téer yi ñuy takk ak mocc yi ñuy mocc lu yëpp dafa bokk ci sabablu waaye nag du du mooy du moom mooy wéral waaye yàlla ñu bind mbir yi mooy wéral nga xam ne loo ci jëfandikoo rek gis résultat daa fekk boroom borom namoon ko waaye du moom loolu moo tax mu ne ko waaye nag na ko na nga ko na koy jëfandikoo ngir sabablu ak sàkku yool ci yàlla ak pay ci suñu borom ba tey moom sëriñ mag bi wax ne tamit feneen ne digal na taalibe yi ahsaabu ahsaab yi ak ñaanu gaa yu baax yi digal na ñu jëfandikoo loolu yëpp lépp loo xam ni jàpp ni ne ci ñoom fu ñu ko mën a fekk ak saa yu ñu ko mën a amee. ba tey lii wane ne moom Cheikh Khadim daana ko jëfandikoo tamit am na lettre bu doon tontu Serigne Assane njaay te ma nga ma ko tàmbalee faxalam amaa ba ayyuhal axu salih Assane njaay tey xan bi ani la ansaaka toolamax yaaya insha Allah amma jawaabuka fi su'alika hal tilka tilka al-ashyaa sunnatun am bid'a laysat bid'atun israwayna ba'daha han masaayixna radiyallahu ta'ala anhum mel ni kooku dafa laaj lu jëm ci wàllu xam-xamu lasaar ak li ñuy jëfandikoo nii ndax loolu sunna la am biddaa la mu sont ko ne ko loola da du du biddaa ndax am na ci yu bari yu ñettale ci jële ko ci suñ sëriñ yooyee soo demee ci téere boobu da nga ci fekk mu indi ca xadisu ibnu laay ibnu Abbas boobu nga xam ne moom la ñuy biddal jigéen ju toll ci mucc ak yeneen yu bare bare boo demee ci téereem bu ñu wax wasiyaam bi nga xam ne moom la tuddee sifaawal xusn wal xaraam fii jawaamil uxti as-saadiqa xantamaam téere boobu da nga ko fekkit muy digal xantamaam moomee fekk kooku dafa feebaroon feebar bu metti suba ngoon ñaan gi ñuy wax ak antallahu la ilaha anta wahdak la sharika wa anna muhammad abduka wa rasuluka ba jeexee xam ne suba gi lay wax allahuma am ko digalee saa yu jullee soo pare mu na keneen ku ko doon laaj moom sëñ mag bi lu jëm ci ga musluwaay gu ñu takkal xale mu tontu ko ne ko wa amal xijaabu lil mawludi lil mawludayni wa li xayrihima fal muawisataani fii waraqatin tusab ne ko musluwaay bu jëm ci xale ak kudul ñoom mooy falax ak naas yoo xam dañu ko bind teg ko comme ni mu digalee képp koo xam ne aju ko ci moom wax ne ñëpp ñu aju ci man suñu boroom wattu na leen wattu goo xam ne dañ leen matale dañ leen musal ci lépp leen lor àdduna ak alaxira waaye loolu moo tax ma digal képp koo xam ne aju ko ci man ngay sikkar tur yàlla ñu alxafiis junni yoon guddi ak bëccëg boole ko laxad jaakum set juróom-ñaari yoon ginnaaw julli farata gu ne loolu kon dafay tegte ni daana ko jëfandikoo ci njëlbeenam daana digle tamit ñu di ko jëfandikoo ba tey it bokk na ci li tegte ne daana ko jëfandikoo mbir yu bare bare bare saf mun mun jiyaat yooyu mu daan jàng mu doon jàng ca ba mu am maam Cerno gane àdduna loolu boo demee ci téere la saa da nga fekk la muy jariñ ak yeneen yu bare bare ba tey borom jotaay bii di maam Cerno ba sëñ bi nekkee ci géej gi salaatu mun jee ba mu soxaloon ak xisbul bëri loolu boo demee ci téere asaar it ci fekk njariñ la muy xisbul bëri ak salaatul mun jee nga xam ne da ko soxaloon ba ni sëñ Tuubaa ñu bisee ci géej gi nga xam ne salaatul mun jee boobu dañoo wax ne koy jàng junni yoon moo xam nga jàng ko wala nga jàngal ko ku nekk ci ay jafe-jafe suñu borom dana ko génne ca loolu xisbul baxri wutam abul xasan asasili yi moo ko def ay ngëneel yu bare bari moo ci ne nga xam ne sëñ bi sëñ mag bi diiru li muy nekk ci géej gi xisbul baxri googu da daan jëfandikoo ba muy nekk ci jéeri ji am na xisb boo xam ne ci ngel bi na abul xasan asasili moo ko def muy xisbul barri booba daana ko jëfandikoo bi muy nekk ci jéeri ji ba tey wàllub lasaar ci balluwaayam ci sunna am na lu ñuy wax ruqyatul xarxa wala jurxa nga xam ne boo demee ci saxiixayni muy saxiixul Buxaari ak saxiixu Muslim da nga ko fekk hadiis boo xam ne Aysa radiyallahu anha moo ko wax mu ne kaana xaalat kaana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam isa sakal insaanu aw kaanat bihi xaraatun aw jurxun xaala bi asbihi hakasa wa wadaxa sufyaanu basaamatahi fil ardi suma rafa waxaala bismillahi turbata ardina bi riixati bahdina li yasfa saqimuna bi isni rabbina nga xam ne xaysa moo ko nettali mi ngi ci sahih ak sahih Muslim mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam musaa ne jàmbat dara daan jël ñaari baaraam teg ko suuf wax ñaan kooku mooy bismillahi turbata ardina bi riixati bahdina li yasfa saqimuna bi isni rabbina te lii boo demee ci téere asaar yi da ko ci fekk nga xam ne ci foofu lañ sukkandikoo di ko jëfandikoo boo demee ci sahihu muslim da ci fekk xadis boo xam ne ku ñuy wax Usmaan ibn Abil Haas moo ko nettali mu ne dafa jàmbat yonent bi sallallahu alayhi wasallam mettit boo xam ne amoon na ko ci yaramam te ba mu jébaloo ba léegi ma ngi ci yaram ma ngi ko yëg ci yaramam yonent bi digal ko ne ko jëlal sa loxo nga teg ko fay metti nga wax bismillah ñetti yoon wax juróom-ñaari yoon axansu bi xisitillaahi wa xudratihi min sarri ma ajidu wa axansiru hadith bi mu ngi ci saxiixu muslim boo demee ci saxiixayni muy saxiixul Buxaari ak muslim wax na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam su mu saan di ñaanal kenn ci ak njabootam wala boppam dafay teg loxom loxom loxom da joram wax ne allahumma rabbin nas ashimil bas wasfi anta saafi laa safaa ilaa sifaka sifaan laa yaxaaduru saxaman boo demee ci Tirmisi yu nettali na ci jaami xam xadis boo xam ni mi ko solo ci Ibnu Abbas mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan leen ak ñaan goo xam ne pour ku aw tàngoor jot wala ku am am meccit ñu daan ko jëfandikoo bismillahil kabir naar ba tey Ibnu Maaja ak kuri moom toxal nañ ci Ibnu Mas'ud mu wax ne yent bi saa saa moo ne xaleykum bi sifayni alxasal wal quran dénk naa yéen sama xeet ci ñaari saafarukaay yi muy alquran ak lem ibnu maaja nett ne ba tey jële ci xaliw ibnu abi talib radiyallahu anhu mu ne yent bi sallallahu alayhi wasallam nee na xayru dawaayi alquran nee na gën gi lu ñu saafaro mooy alquran bal bay xaq yu nett na téere bu ñu wax as-sahbu jële ci Wa'ila ibnul Asqa radiyallahu anhu mu ne benn waay ma di ko jàmbat mettitu doxam yonent bi ne ko fa bi xuraatil Qur'an dénk naa la nga jàng alquran ibnu Marday moom net li ma tey jëlee ci Abi Sa'id al-Khadri mu ne am na waa yu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko damay jàmbat sama dënn bu metti yonent bi ne ko jàngal alquran iqra alquran daal ne ko ndax alquran moo ne moo wax ne wasifaun lima fi sudur alxuraan mooy saafara li ci dënn yi bay xaq yi ak moom jël nañ ci jaabir ibnu abdullah mu ne yent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ne fatihatul kitab sifaun min kulli daa ila saam te assaam mooy almawtu yent bi sallallahu alayhi wasallam daal di wax dafay saafara bépp jàngoro ba mu des jàngoro dee loola xitatu saxaaba yi yi àndoon di dem ba yem ci ab dëkk doon saako ñu ganale leen tañ ba leen ganale te boroom dëkk ba di sangub dëkk ba njiit fett ko ñu ñëwaat ci ci saxaaba yi laaj leen ndax yéen amul leen ku mën a mocc ndax dafa am ci ñun koo xam ni mooy suñu sang jiit da ko fett ndax amul ku yéen ci yéen ku mën a mocc moccoon ko ko am saxaaba bu jug wax ne man de mën naa ko dem moccal kooku ba mu ko moccalee kooku daal di wër ci saasa te booba ci Fatiha la ko moccalee ñu jox leen gàtt yu bare bare saxaaba bi werante ci xamuñu atteb gàtt yooyu ñu ne ndax ndax dagat na wala dagoon ñu ne dañ koy téye ba dem ci yont bi bañ accès ci yont bi ba wax ko yont bi sallallahu alayhi wasallam yont bi ne ngeen ko séddoo te cër ma ci wax waa jooju ne ko wa maa yudrika annaha ruqya yow ana lan moo la xamal ne Fatiha kitaabu lu ñuy moccee la kon loolu dafay tegtal tamit ne kon daanañ jëfandikoo alxuraan ci wàllu saaxir addis mi mi ma wax léegi nii Abu Ubayda netti na ko ak Ahmad ak Bukhari ak Muslim ak Abu Dawuda ak Tirmisi ak Nisaayu ak Ibnu Maaja ak Ibnu Darir ak Hakim ak Bayhaqi ñuy ñëpp nett lañu addis bi jëlee ko ci Abi Sa'id al Tabarani nettali na ci Awsat jëlee ko ci as-Sa'id ibnu Yazid radiyallahu anhu mu wax ne yent bi saa sama daana jàng Fatiha ba pare tafali ko nit. solo nañ ci imaam Abdullahi ibnu imaam Ahmad ci téere bu ñuy wax Sawaa'idul Musnad bi sanadin Xasan ci isnaad boo xam ne Xasan la mu jëlee ci Ubay ibnu Ka'b radiyallahu anhu mu ne mas naa toog ci yonent bi sa alayhi wasallam fa jaahu ihrabiyun benn ihrab benn arab ñëw ci moom ne ko yow yonentu yàlla bi am naa mbokk moo xam ne dafa am aw mettit yonent bi laaj ko lan mooy mettitam dafa feebar mu ne ko moom de dafa wéradi wéradi xel yonent bi ne ko nañ ko indi bañ ko indee yonent bi daal di jàng faatihul kitaab ak arba'a ayat min suratul baqara ak ñaari aay yi wa ilaakum ilan wahidan ba aay jeex ak ayatul kursi yu ak ñetti aay yu mujj surtu baqara ak aay bu nekk ci ali imran muy shahida la annahu la ilaha illa ba jeex ak aay bu nekk ci surtu arab mooy inna rabbakum allazi bi mujj ci suratul mu'minun mooy fatahna malikul haqq ak aaya bu nekk ci surtu ji mooy weno taxaale jad rabbina mattax sahib wala ak ñetti aay yu mujj ci suratul xasri ak xul wala ahad ak mu xaw si ni nee ba mu ko jàngee tifli ko waajo waajo jug wér peleng mel ne dara mosu koo jot ba tey ibnu suni nett na jële ci nett na ci faat jële ci Fatima radiyallahu na mu ne moom ba mu toll ab diggante ba war a mucc nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa digal Ummu Salama ak Zaynab bintu Jahsan ñu ñëwal ko jàng fa moom ayatu kursi ak inna rabbakum la si xalaxas samawat ba aaya ba jeex ba ci musina ak falaxeek naasi xadis bi mu wax ibnu abi sayban na ko ci musnadam jëlee ko ci xan abdullahi ibnu abbas bu bokkut ak yoon wi nga xam ne moom laa nettali léegi muy mu jógee ci ibnu sani ba tey at yi nettali na jëlee ci Aliyu radiyallahu wax ne yonent bi sallallahu jiit mos na ko fett mu daal la laaj ndox ak xorom di ci jàng xul yaari kaafiruun ak xul bi di ko raay fa nga xamee ne fa la ko jiit ja fett tirmis yu ak nisaa yu nett leen jële ci abi sa'id al-xadri mu wax ne yonent bi sallallahu daana muslu ci jinne ak ak bët daana ci am yu mu ci daan muslu waaye ba falax ak naas wàccee la bàyyi lépp jàpp ci falax ak naas Bayhaqi nettali na jële ci Anas radiyallahu anhu wax ne yonent bi sallallahu alayhi naa dugg ci Aysa fekk mu feebar maam lu mel ni aw tàngoor dal ko Aysa di ko ŋàññi yonent bi ne ko bul ko ŋàññi waaw fekk Aysa boobu mi ngi siburu bay xaw mel luy caalit di moolu feebar boobu ko dal yent bi na ko bàyyil loolu moom feebar bi dañ ko digal ci yow fa innaha mahmuratun waaye nag mën naa wa waxal ay baat yoo xam ne soo ko waxee mu dañ baat yoo ko yont bi sawoon mooy allahumma irham jildi raqiq wa hasmi daqiq min salatil hariq ya umu maldam in kunta amanta billahi hasim fala tasdahir rahsa wala tantanil famma wala taakul lahma wala tasrib dama wa taxawilay anni ila may tax sa ilahan axar xangi si ne ba mu ko defee rek ca la dañ ca moom kon lii mooy tegtal nag bu dee wàllu xam-xam bi nga xam ne mooy ilmul asar te mooy jël tur yàlla wala ay ay alxuraan wala ay ñaan di ko jëfandikoo yonent bi jëf na ko digle na ko jëf nañ ko ci kanamam it mu saxal ko lu ci ne yi wax léegi nii tegtal la ci waaye nag booba ci jamono yooyu tuddutoon xilmul asrar comme ni nga xamee ne bari na xam-xam yoo xam ne ñu ngi koy jëfandikoo tey wutal ko yeneen tur ci jamono yent ba daanañu ko jëfandikoo waaye ci jamono joojee tuddutoon xam tuddutoon tur bi ko tuddee tey lu mel ne fiq ak tawhid ak yeneen ak yeneen yu bare bare kon xilmul asar e, jawhar ba newoon ci jamono yonente bi sa mu daan ko jëfandikoo saxaaba yi daan ko jëfandikoo waaye nag tur ba moom tur yi ñu ko wutal booba ñoom tuddiwuñ ko tudduñ ko tur woowu booba bu dee ci alxuraan moom asar balwaayam fu baree bari lañ ko mën a génne ci foofu ndax alxuraan suñu borom moo wax ci biir ne maa farat naa fil kitaabi min sayin suñu borom bàyyiwul ci alxuraan dara bépp xam-xam boo gis rek suñu borom indi na ko ci alxuraan imma bil mantuux wa imma bil mafhum moo xam muy texte bu ñuy jàng nga mën ko jàng wala nga mën ko nga man koo déggee ci aw ab texte nga xam ni al istinbaat nga koy def boo xoolee ci xisatu xisa yonte yàlla Suleymaan ak Balxiis ba fa ñuy ba ba ñuy ci diggante mag Asif ibn Baraxiya foofee am na ñu ci def istinbaat génne ci xilmul isaar nga xam ne xisas yonte yàlla Suleymaan boobu xam-xam bu bare bare da caa génnee nga xam ne masalan fa muy waxe fa waxee naan wajihtuka min saba'in bi naba'in yaqin wax nañ ne foofa la journaliste mu génnee muy am information war koo joxe nga xam ne balxiis dafa kii euh, xottu dafa wax ne axat tuutu kafayen bi naqin bi namen yaqin am naa information boo xam ni yow amoo ko te information la bu wóor boo xam ni maa ngi ko jëlee ci sabaax ñu wax ne xam-xamu journaliste foofu la génnee la ñuy wax déontologie mooy informer juste et foofu la génnee ci boo jeexitu ko min bina bi namen yaqin waaye nag ñu wax ne ki nga xam ne mooy jot information moom itam la mu war a jëfandikoo mooy itam aay boobu xam-xam boobu it aay boobu indi na ko mooy la Suleymaan wax sa nansuru asaraxta am kunta minal kaasibin isab bi kitaabi hada fa alqi moom itam ñiy jëfandikoo journaliste moom itam la war a jëfandikoo indi bul jël lépp lu ñu la jox rek nga gëm ko ci saasa waaye na ko vérifier ba mu wóor na le lu wér la ba xis bañ toppee xisa ba ba àgg ci fa balxiis di waxee yaa ayyuhal malahu aftuuni fi amri maa kuntu xaatihan amran xataa tasaduni foofu tamit wax nañ ne maanaam affaire administration xam-xam bi lijjanti administration feeñ feeñati ndax balxiis dafa daal di woo benn conseil supérieur boo xam ne ñooñu lay di lay disool laaj leen xam-xam laaj leen Euh, maanaam xalaat ci loolu waaye tamit ci biir xisa boobu li état di jëfandikoo feeñ na ca muy xëpp walla xupp ndax booba Balxiis da ko wër ne mënut a xupp Souleymane ndax la tàbbal lettre ba ci biir këram te yëgu ko wër na ko ne ko kii boroom nguur gu puissant la waaye nag mu ne kon naa ko xëpp mooy àddi yi jëm jëm jëloon ngir bëgg ko jox mooy wa kasaalika inni mursilatun ilayhim bi hadiyatin fa naasiratun bi ma yarjihul mursaluna kon fu état bu la mënta xëpp faw mu xëpp la looy feeñee ci biir xisa boobu waaye tamit ñi nga xamee ne ñoo yor pouvoir spirituel nga xam ne ñoo jàkkaarloog pouvoir temporel nga xam ne ñaari pouvoir yi faaw ñu ànd àddina mën a jag ñoom itam lañu war a jëfandikoo xisa ba leer leen ko mooy atumit dununi atumit dununi bi maalin fama ataani allahu xayrun mimma ataakum bal antum bi hadiyatikum tafrahuna mooy ñu xam ne ñi yor pouvoir spirituel lañ yor moo gën li pouvoir spirituel temporel li pouvoir temporel yor ba duñ leen mën a jënd ba duñ leen mën a defee loo xam ne naqare na yàlla ci biir xisa boobu tamit ba fa ñu àgg ci ba Souleymane soxlaa ku ko indil siisu Balxiis ca foofee ba tax alxuraan di naan nga xam ne fi de di waxee ne dafa soxla ku ko indi xarsu balxiis boobu ba am xifru su mu jinni na ne ko xaale xifru su mu ana atik bi xabla an toxom min maqaamika wa inni ali la qawiyyun amin ba àgg ci nag ci xisab Aasib ibn Barxiya mooy ki nga xamee ni moom alxaan di juñ naan xaala la si indahu xilmu min kitaab ana atika bihi xabla an yarta ilayka tarfuka am nañu wax ne foofee la xilmul asar foofee la bu nekk ci alxuraan ndax xilmul mi kitaab boobu am na ñoo ne du kitaabu sariyaan du lawhul ndax bu ci doon bu doon ñaar yooyu Souleymane moo ko gën a xam boo demee ci ak aksarul mufassirina nga xam ne xanaada ak kudul ñoom ak Abdullah ibn Abbas wax nañ ne Aasib ibn Barixaay moom laa isam dafa nekkoon ci moom ñii bi ne dafa am turuwum doon ñaane muy yaa Hayyu yaa Qayyuum ñii ne yaasal jalaal yaasal jalaal wal ikraam moom la doon jëfandikoo moo tax mën a def kimtaan googee boo demee ci tafsiru Jalaalayn moom dafa wax ne yaa xayu yaa xayum tur woowee la asifum inu bari xay moom jëfandikoo woon ba mën indi fees ba ci xefa xippi boo demee ci tanwiirul miqyaas nga xam ne ñu ngi ko tibbee ci tafsiru Abdullah ibn Abbas moom dafa wax ne yaasal jalaali wal ikraam moom la jëfandikoo foofee boo demee tamit ci beneen aaya bu ñu wax muy xisatu Balham ibnu Bahora muy watlu alayhim nafa alasi aateenaa ayatna fan salxa minha fa atba fa kaamila xaw ne am nañu wax ibnu Abbas ak ibnu Ishaq ak Suda ak Muqatil ak ñu ñoom wax nañ ne kooku benn waay la woon ju nekkoon ci bani Israël turam nekkoon Balham ibnu Bahora dafa yoroon aw tur wax ne ci daan ñaane ñenn ñi ne Ismaïl lesam la waaye nag wax nañ ne bim ci ñaan bim ci bëggee ñaan contre Moussa ca la ko suñu boroom salbu ba ci xew ak la ci topp ñépp xam nañ ko ba tey Ibnu Abbas ak Xali ibnu Abi ak Xanaad ak Suda ak Kalbi wax nañ ni xaaratu ak maarat lu njëkk ni ñu mel ni ñu koy mel dañoo ñëwoon di att ci kaw suuf waaye nag dañoo yoroon sekkereb ismilaay lesam wala aw tur yàlla suñu saani àtte ba ngoon loolu ñaan jëfandikoo yéeg ci kaw bali leen dal dal leen bañ suñ borom mujj leen salbu ñu mujj yooyu ñu yoroon di ko jëfandikoo nga xam ne mooy ilmul asar mënuñ ko mënutuñ jëfandikoo ngir ci kaw loolee ñu mujj so soppali ko ci def yeneen mu jur xam-xam mooy xam-xamu njabar ba tey boo xoolee ci musalatul xasaali bi am na ñoo xam ne dañ koy topp ba génn ko ci alxuraan am na ñoo xam ne ba génne ci alxuraan am na balluwaay boo xam ne beneen la tamit ci asaara ci alxuraan mooy fi suñu borom waxee ne fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kaana xafaaran yursilu sama alaykum midraara wa yumdidukum bi amwaalin wa baniina am na ñoo xam ne foofu lañ sukkandikoo sukkandikoo ba génne ci ab lim boo xam ne moom la ñuy wird astaghfirullah mooy adat boo arrêté aay bi dafay yox 6440 nga xam ne mooy fukki 644 di ismul jalal am na ñu wax ne dañu koy wird lim boobu am na ñoo xam ne aaya boobu araf yi nga xam ne jotuñu koo répété araf yooyee moom lañ jël yéen répété wul aral ko mu jox leen 4067 ñu di ko liggéey istighfar boo demee ci nextul bidaayaat indi noo ko wax ci yu baree bare ñu defaat istinbaat ba tey ci ku bëgg ak njéggal ñu jël aaya bi sunu borom di wax ne laa taqnatoo min rahmatillahi inna allaha yaghfiru sunuba jami'an inna allaha yaghfiru sunuba jami'an boobee moom lañ arat mu jox leen 2220 ñu ne kon ku bëgg suñu borom jéggal ko na koy wird fajar lim boobu ndax it ñu mën a bokk ci wabil asxaarihum yastaxfiruuna ak wal mustaxfirina bil asxaari kon ci gàttal lii lañ tënkoon ngir thème bi ñoo ngi jégalu ci gàttal gi bu baax a baax tey sant bu baax tey gërëm te xam ne lu ci rafet tey sunu borom la waaye lu ci ñaawit sama gàttal la ak sama ñàkk xam ndax fal insaan maxalul xatte wan nisiyaan wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Serigne Bassirou kon ci turu muassasatul wafa bi xuquqil iman ñëpp ñu ngi lay sant waxtaan wi wax di yàlla am na solo lool xam naa ne sax mën na gën a gudd waaye nag laaj yi moo bari bariwaay goo xamante ne jàpp ma ne sax dana xaj ci waxtu wi loolu moo tax nga naa ne li fi nekk ci laaj mën na ñeen fukk wala lu ko ëpp. xamaa ne moom dañ koy am na ci yoo xamante ne faw ñu jokkoog yow pour leerlu li nga xamante ne moom lañ bëgg a xamaa ne rek bala ñoo dugg ci laaj yi dañuy jox sëriñ xaari Mbàkke kaddu gi su ko defee mu sànni ci ay kaddu rek ñu door dugg ci laaj yi ndax laaj yi bari na lool. ñu fàttali mbooloo mi rek ne sëriñ Mbàkke loo incha allah moo fas yéene seq ak ñun jotaay bi suba li mu fas yéene moom mooy mondialisation waaw loolu la fas yéene waxtaanee allah kon ñu jox kaddu gi sëriñ xaari Mbàkke mu def ab taxaw seetlu bu gàtt rek ci li nga xam ne moom la sëñ bi doon waxtaan ak ñu doon dugg ci laaj yi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahabatihi ajmahin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki jullit yi fi teew ñu ngi leen di nuyu Eh, nuyoo ba gën a tedd di nuyoo bu lislaam te moo di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci loxol kenn ku ne ci yéen di di di jiital ci nuyoo bi kilifa yu baax yi fi teew as-suyuuxul kiram ñu allazina natasarrafu bi mu mujalasatihim di leen ñaanal ñu yàgg sunu kanam ba ni ñu bëgg a taxawoo lislaam ñu def ko ci anam goo xam ne dina kawe seen njortu gannaaw loolu itam ñuy beral nuyoo waa mu asasa bi mu asasatul wafa bi xuquqil iman di leen sant ca taxawaay yarfee di ñuy taxaw ci weeru màgg wi di weeru koor di eh, tasaare xam-xam te muy loo xam ne yonent bi sallallahu ta'ala alayhi moo ko digle woon ndax moo waxoon ci ne kun aliman aw muta'alliman aw mustamihan aw muhibban wala takunil xaamisa fa tahlik yonent bi alayhi salaam moo waxoon loolu ne nekkal di ko xam wala ngay xamlu walla ngay déglu ki am xam-xam wala soo mënta def kenn ci ñett yooyu nga nekk ku ko bëgg waaye bul nekk juróomeel ba mooy ki nga xam ne amu ci soxla kon mel na ne ñu ngi jëfe addis yonent bi alayhi salaam doon wax te li nga xam ne Serigne Touba sunu Serigne ñaanoon na ko ci Touba te Touba ak Darou Moukhty di benn dëkk ndax. ki sanc Touba moo sanc lu Daaru Muxti te seen ñaari jëmm yooyu jenn jëmm rek lañu woon Sëriñ Touba bi muy sanc Touba dafa ñaanoon sunu borom tabaaraka wa taala ne wajxalhu maskana xurujin min zalam li nuuri waqfi dafa njëkk wax ne wajxalhu dahban maskana ta'allumi wa mawdihal fikrati wat tafahumi wa maskana al irshadi wat ta'limi wa maskana taswibi wa tafhimi soog a wax ne waccaanlu maskana xurujin min salam li nuuri waccaanu kullu man salam dafa ñaanoon suñu borom tabaraka wa taala ne ko yàlla ma defal Touba mu nekk dëkk boo xam ne dëkk bu ñuy xam loola dëkk bu ñuy xamale nit la bu ñu koy yeeye la dëkk bu ñuy orienté nit la te itam lam ñaanoon loolu la ñaan ci Daarul Muxti gi kon mel na ne bu ñu koy dee jëfee bu ñu dee yu mel nii ñaanu Serigne Touba nangu na te yàlla jaare ko ci seeni loxo kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci loolu di ñaan sa borom gën leen a dëgëral ba yéene di ngeen am ngeen mën koo def ci anam goo xam ne dina kawe seen jortu te itam leen bu baax a baax def jotaay yi nekk jotaay yoo xam ne dina jariñ mboolem jullit ñi fii masarixil ardi gannaaw loolu it ñuy sant sunu conférence bu tedd bi seen Basir nga xam ne moom sunu wëlëre la sunu mbokk la ci wet yëpp itam te thème bi mu doon waxtaanee bokk ci tam yi nga xam ne xëy na waxtaanee ko yombut ndax lu néew a néew nañ ne lees di dégg kuy waxtaan ñu ne ci lan lay waxtaan ñu ne ci xel mu lasaraar ndax dafa nekk xam-xam bu jafe boo xam ne xëy na ki ci waxtaan toujours maanaam du waxee nam ko xamee waaye day waxee ni ko nit ñi mën a déggee ndax ku ñu wax Aliyu Sayyidul Abidin rahimahullah dafa waxoon ne yaa rubba jawhara xilmin law aboohu bihi la xiila li anta mimman ya'budul wasana wala stahala rijaalul muslimuuna dami yaraw na aqbaha ma yaatunahu xasana maanaam Seynul Abidin di sëtti Seydina Aliyu karamallahu wacca dafa xam ne bariwaa na xam-xam bu ma sunu borom xamal mu nekk ci sama dënn am njariñ am valeur ba mel ne wurus wala mu gën koo féete kaw te su ma ko tuddoon wala ma feeñal ko eh, daañu ne man ci jaamu fete xirim yi ci laa bokk ndax nit ku ne fa ak déggam toll fa la koy mën a te man na am buñ ko firee noonu rek ñu jàpp ne man xëy na li may wax day wuti ak lislaam fekk wutewul waaw kon xam-xam mu lasraar dafa nekk xam-xam boo xam ne xëy na xawoon a compliqué xawoon a jafe waxtaan ci yombut waaye nag teewul euh, sëñ Basiru dafa dafa lañ ci ay ay tafaasil yoo xam ne xëy na euh, ku ko dégg man nga ca jëriñoo diggante leeral lan mooy xaatim ak euh, lan mooy taltam ak itam naka la ko mag ñi baax ñi daal jëfandikoo te di ko delloo ci alxuraan ak itam lu may ballukaayu xam mu lasraar ci sunnatu nabi alay salaam maanaam ne indi na ci ay tafaasil xëy na xadra kon eh, ñu ngi koy ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala gën a bàkkeel xam-xamam te itam kàddu yi nga xam ne maanaam moom la ci indi mu jariñ ci nit ñi ñu ko dégg suñu borom dafa leen ci njariñ itam waaw gannaaw loolu itam ñu leen di sant bu baax a baax xamal ne taxalee bi xëy na dafa nekk lu ñu waajub te itam dañ koo teewee te xëy na yàlla def mënu ko jël ñàkk sant moo ñu waxee ko nii ñu ngi leen di bala àq bu baax a baax di leen ñaanal di sant mboolem ñu fi teew itam di ñaan seen yitte yi ñu dagg ba teewee ko suñu borom fay leen ci aw yu ko seen jot ci barkeb sëñ Tuubaa waaleykum salaam wa mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di sëriñ Basiru Touré ci turu muassasatul wafa bi huquqil iman ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla mu dolli sa xam-xam bu baax ci bàyyi la ak sam xel guddal saw fan di sant itam sama sëriñ bi ci sama wet di sëriñ Moustapha Mbacké sëriñ Xaadim Mbacké ñu ngi koy ziar moom itam bu baax di rafetlu itam jàngat bi nga xamante ni indi na ko ci waxtaan bi eh, di ñaan sunu borom guddal aw fanam te wéral yaramam tey fàttali mbokk yi bu baax ni waxtaan wi képp ku ci bëgg a ku la ci dara raw nga bëgg koo déglu mën nga koo déglu ci Daaru Muxti FM 14h 0 minute Dunya bu Mortala 15h Diso 0h Touba Mbacké FM 14h Lamfal FM 0h30 Wal Fajri samedi li tàmbalee 22h ba 5h Sud FM 16 Jant bi FM 11 h ku ci soxla yeneen leeralit mën ngaa woo mbokk mi 77 654 77 51 loo ci soxla incha allahu taala dina la ko ci jox ci ay leeral ci waxtaan yi 77 654 77 ñu ngi lay sant bu baax euh, waxtaan wi mbokk yi bàyyi nañ ko xel li fi rot ci laaj ëpp nañ ñeen fukki laaj damaa jàpp ni dañ ciy jël rek luñ ci mën a jël ba waxtu wi di jot kii ginnaaw bi mu la nuyoo muy day laaj salaatan tunajjina mu ne ndax am na lim buy faj aajo bu dul junni su amee nga dimbale ko ci sëriñ bi nag nee na du sëriñul asrar waaw waaw xam nga li ma ko waxoon léegi rek ci biir waxtaan wi dañoo wax ne tur wu ne la muy jariñ la muy jariñ mang ca moo xam tur la moo xam aaya la moo xam salaatu la la muy jariñ mang ca la loole li waaye secret ba nag mang ca lim ba limub junni bi nag da ciy lim boo xam ne moo ci gën a wér gën caa bari ndax Serigne Touba nett na ko fu baree bari wax ne ku ñu wax Moussa ad-Darir yi moom dafa mos a dugg ci gaal ñu dem ba ci biir gaal ga mel ne dafa am ngelaw bu ñuy wax riixul iqlibiya gaal gu mos a fekk ci biir nga këpp nee na fekk moom mi ngi nelaw mu gént yonent bi ne ko nañ jàng salaatu mën jee junni yoon nee na ba mu yeewoo waa gaal gi yëpp booloo di ko jàng ba ñu amee ñett téeméer rek ngelaw la daal di wuññi kon moo tax lim booba ñu bari di ko jël waaye nag am na ci yeneen lim nag lu mat sept lu mel ne sept fois lu mel ne téeméer yoon bari na ci téere yoo xam ne bu ci demee dana ci fekk loo xam ne dana ko euh, leeral loolu waaye lu mel ne téeméer am na ñu ko ci jëfandikoo ngir faj seen aajo suba ngoon wala sept fois waaye nag salaatu mun jiyee moom li ko tax a jug li ëpp ci li ko tax a jug mooy faj aajo ak wuñ ñi njàqare loolaa waraloon maam Thierno daan ko jëfandikoo fii ci dëkk bi. jërëjëf mbokk mi mu ni day laaj ba xam ndax alxuraan sañes na ko bind ci deret maanaam deret lu mel ni dereti xar wala dereti ginaar wala yooyu nga jël ko di ci bind alxuraan. waaw loolu moom sañeesu ko ndax li ëpp ci borom xam-xam yoo xam ne deret sobe la te jël alxuraan bindee ko sobe dafay jëmale nit ki sax ci li ñuy wax alkufur mooy wedd yàlla daganul te dagan ba mu ba mu ko moo xam deret nit la moo xam deretu xar la moo xam lépp loo xam ne rek du lu set rek daganul ñu bind ci alxuraan. jërëjëf kitam mu ne day laaj ndax ñi nga xam ni dañuy dañuy lasaraar maanaam suñ binduloo kenn war koo jox xaalis. bañ ko ko jox muy laaj ndax dana ko jariñ dara wala déet <laughs> waaw xam naa ne bu ko jariñee dara de ma ne xam naa ne bu ko jariñee dara de war man ca tayit bàkkaar dana ko ci fekk ndax wax na loo xam ne defu ko tawar na ak mbokkum war ko mbokk mi mu ne day laaj ndax nit sañ naa bind alxuraan juutal ko ngir faj ci soxlaam di bind alxuraan di ko juutal waaw bind alxuraan juutal ko mooy itam moog li ma waxoon ci bind alxuraan ci lu lu setu lu ñoo yam rek moom it dañu ko tere am na ñu wax ne sax ne moom itam ku ko def daanaka dañu lay àtte àtte ku génn ci diine muy ku dem ci ak alkufr kittam mu ne day laaj ba xam ndax nit dagat na mu takk ndomba boo xam ne bu ko tëjee kenn du ko gis déet yaakaar naa loolu daganul la ko la tax du dagan nag mën naa bañ a doon ndomba ga waaye nag kay wut li tax kenn du la gis nam moo ak njub te ak njuba di lislaam da koo tere waa kii day laaj mu ni ndax ab ñaankat sañ naa wax ka muy ñaanal ni ko li ma lay ñaanal dana am faw faw waaw ab ñaan sa sañu loolu ndax ñaankat bi yi ñaanloo moom day ñaan yàlla li ki li ñu santaane daal mooy li yonent bi wax ne udduxallaaha wa antum muqinun bi ijaaba na ngeen yàlla te am yaqiin ci ne li ngeen di ñaan dana nangu waaye nag di ko wax nag moom gisuma fo suñu ko mën a sukkandoo ngir wax loolu kii mu ne day laaj ndax nit ki sañ naa ñaanal nit mu fay ko waaw nit ki sañ naa ñaanal nit mu fay ko ndax li ma doon wax léegi ci addisi Abi Sa'id al-Khudri boobu nga xam ne am na ci saxaaba yi ñoo xam ne dañoo àndoon di tukki dem fenn ngir bëgg ñu dalal leen te dalaluñ leen sangub dëkk ba jiit fett ko ñu ñëw ci ñoom di leen laaj ndax am na ci yéen ku mën a mocc am ci saxaaba yi ku jug ba mu jugee ba mu demee dañeen laaj ne dañ koy fay ba mu ko moccee pare ñu jox ko téeméeri gàtt téeméeri gàtt yooyu nag xamuñu atab ndax ñoom saxaaba yi luñ daan jëf dañ ciy xam atte bi islam soo koo jëfandikoo moo tax ñu téye ko ba acte ci yant bi ba ñëwee ba acte ci yant bi laaj ko yant bi xamal ne leen ne dagan na nañ ko jox wàllam daal di wax waa ji ne ko yow ana lan moo la xamal ne fatiha ak mocc la kon foofu lañu sukkandikoo wan ne kon euh, jëfandikoo defal nit dara mu fay la dagan na kittam asraar yi maanaam ci ay ak fas yeeg xànceeg yooyu ndax loolu ci lay itam waaw bu dee xilmul asraar moom li ma wax nii génn ko mooy asraarul xuruuf ak xilmul awfaax ak euh, lim bi ci nekk ak sirul asma ak ayaat ak dafaat ak talsami ak yooyu su génne loolu nag leneen la waaye moom dootul asaar bi tax ñuy wax dëgg-dëgg la saar xëy na beneen xam-xam la. ki day laaj mu ne xurufu nooraani yi la bëgg nga leeral ko ko ak xurufu zulmaani yi ak xaatimu Sulaymaan. waaw xurufu nooraani ya boo demee ci borom xam-xam yi ñu ngi ko tënkee ci tarix. sarix samxakan nasiha araf yooyu la ñuy wax ne mooy xurufu nuraaniya fukki araf la ak ñeent lu dul sarix samxakan nasiha yooya xurufu sulmaaniya te xurufu nuraaniya araf yi ci ëpp rek mooy yi nga xam ne boo xoolee ci alxuraan araf yooyu ñoo tàmbalee bopp saar yi lu mel ni ay e, alif laam miim ak ay xiim miim ak ay xaaf yooyu. kon leer na mbokk mi mu ne daa bëgg nga wax ko ñaan goo xam ne daal day tax mu am wërsëg bu bari lool. waaw loolu dama gis naa ci euh, rasaayil fi baax di ajuutil xadim ak xikmatu Cheikhul Xadim am ko ko laajoon Serigne Touba Serigne Touba ne ko digal naa la ngay jàng surtout Waaqia guddi gu jot ndax yonte ma ne man xara Waaqia kulla laylatin lam tusibhul faaqa ak it muy wir laa ilaaha illa malikul haqqul mubin téeméer yoon gis naa ci ëpp ñeent fukki téere ñu wax ne yonte bi nee ne ko saxal da nga mucc ci ñàkk kon gaa yi kon gaa yi wér du waa ngoog boole ceeg nangoo liggéey nag muy laaj mu ne siru xasaay di ak fawaidiha maanaam xasaay di seen i secret ak seen njariñ loo ko ci mën a indi ci wàllu lasaraar waaw loolu moom lu yaatu la loo xam ne lu gudd gudd la waaye dama koy xamal ne rek xasiida koo gis rek am na secret bu ci nekk mu muy xasiida yépp boo gis rek am na secret bu ci ne dama ko jox exemple rek bu dee lu mel ne mawaahibu dafay joxe wërsëg te secret bi laa ilaaha laa moo ci nekk ndax 166 bayit la am na ci b woo xam ne nii muy asli sutuuri asli asli sutuuri asli umuri kasil xuyóori bi laa ki daay soo xoolee ñi xam waaye xam nañ bay ne day am lu ñuy wax sadr am lu ñuy wax li ñuy wax xaj asli sutuuri asli boo ko arrêté moo kasil xuyóori xaj ful bayt bi ñoo tolloo lu ci ne 3605 la am na ci bayit moo xam ne mooy tam muy salli wa sallim ala al mukallim wa dóori yaxsam wa sun waay bayit woo boo ko arrêté mu ngi lay jox 3228 moo lay jox juróom-ñetti laa ilaha illallah kon secret xasida yi bari na lool lool lool lool su ko bëggee xam maa ngi koy jox rendez ci Lamp Fall. kon nga bàyyi xel bu baax ci Lamp Fall ki nag mu ne day laaj ahamun saqakun alahun yesul tur yooyu daal loo ko ci mën a leeral. waaw li ma ko ci mën leeral ci kàtt rek am na ñu koy wax ismul jaal waaye nag am na ñoo xam ne du turu arab hébreu hébrani la waaye nag tur la woo xam ni wu yéeme yéeme la da ci nekk lu bari bari la te moo tombeeg chiffre man wax léegi 644 sama xam-xam daanaka la ma ci mën a wax foofa la yem ki day laaj turu lasraar wi fan la jóge lu tax ñu di ko wooye lasraar waaw ci dëgg-dëgg xam jóge moom xaw ma ko mu ne day laaj xam-xam yi nga xamante ne mooy ilmul lasraar nan la tuddoon njëkk muy tudd ilmul asraar waaw xam naa ne lu njëkk muy tudd ilmul asraar moom xaw wenn tur boo xam ne moom lañu ko tudde woon lu njëkk lu njëkk loolu comme ni nga xamee xam-xam yenn yu bare bare yu njëkk amutoon aw tur moom it mook xilmul asaar ñooyam moom itam bu njëkk ba amutoon aw tur bañ ko tuddee xilmul asaar la xam ne istilaax yan la ñu xam ne mooy xilmul asaar ki day laaj nan la ñuy xàmmee lasraar ak njabar waaw lastar foo ko fekk dafay jëm ci lu baax te muy alxaan yu set wecc wala tur yàlla wér péng te boroom ka koy ka koy jëfandikoo doon ku sell koo xam ne mandargay taq yàlla ragal yàlla taqwa dafay nekk ci moom safaan bi nag mooy nekk ci koo xam ne nii ak ñëfandiku foo ko fekk ay njugur njugur ak yeneen yoo xam ne nii lu lislaam tere la te doo gis xalaamatu ragal yàlla ca moom baatub sihru nag muy njabar ci arab dafa am ñaari déggin am na sihr boo xam ne mooy lépp loo xam dafa nëbb rek dañ koy wooyee sihr am na ci benn sihr boo xam ne nag mooy sihr bi nga xam ne ña nekkoon ak Musaa moom la ñu Euh, njabar te di euh, waaye nag temps moo ñu ko mayul waaye ñaar yu wutee la waaye daal xilmu sar foo ko fekk daal moom ci alxuraan lay tege ak tur yàlla yu wér ak ñaan yoo xam ne dafa jógee ci gaayu yàlla yi nga xam ne xam nañ leen ci taqwallahi ak ragal yàlla. jërëjëf kii mu ne day laaj euh, mu ne damay laaj leeral ci ñett yii muy lasraar ak njabar ak tariyaax mu ni ñett yi nan lan mën a def ba xàmmee ndax nee na suñ jamono jii moom ñu bari ci nit ñi xàmmewuñ leen mooy laajam bu njëkk waaw dafa mel ne mook ko laaj bi fi jàll rek soriwuñ ndax xilmul asaar ñii dañ ko wax xilmul asaar ñii di ko wax tariyaax tariyaax bu njëkk ba baatu arab lan boo xam ne mooy firi lu yéeme rek loolu la mook li ñu waxoon léegi ci njabar rek kon dafa mel ne lasaar ak tariyaax benn la mook njabar seen différence bi ne ne diggante asamaan ak kon daal tari yàq ak tari làq xam naa ni bokkut waaw mbindum alxuraan wala tur yàlla boole ko garab bi wolof boole koo kireen ak yooyu moom ni moom lan la ci sariyaat ndax loolu itam la faat bind alxuraan ba noppi boole ko ay ay reen ak yooyu ak garab ay garabi wolof loolu mu ne ndax la saraat la waaw waaw loolu sama xam-xam it gis naa ñu ko def nag di ay borom xam-xam lu mel ne sëñ Mahamad dem bu jaareem téeram bi bi de ci saar bari na ci muy boole yooyu waaye nag awma tegtal boo xam ne mën na koo saxal wala bu ko weddi waaw mu ni mi ngi lay rafet waxtaan bu baax dafa wax ni dafa bëgg nga tegtal ko ci ñaan goo xamante ne day tax lu mu dégg rek mokkal ko waaw kooku dama koy delloo ci téereeb Cheikhul Xadim bi ñu wax euh, wasaaya wasaayun fi baxdi ajwati Cheikhul Xadim am na lu ci indi loo xam ne nii addis la boo xam ne nii euh, Abdullah ibn Abbas moo ko nettali Cheikhul Khadim indi ko ci téere boobu dafa wax ne Jibril da ko dikkal ne ko yow yant bi sallallahu alayhi wasallam diggalal saw sa suñu jox na ndigal nga diggal saw xeet képp ko xam ne mokkal jafe na la mu bind baat yi ci ndab lu sell fanaanal ko ci biti soo xëyee suba naan ci balaa lekk dara def ko ñetti fan nee na bu ko defee lépp lu mu déggati dana ko watt moo wax ne xaaliwu karaballahu waccawu daal di wax ne moom ba mu ko defee ci la jógee lépp loo xam ne mokkal na ko dootu ko fàtte loolu mooy xolo ahonse bi falaxi min sari saaxiqin isaa saaqa wa ahonse bi leen falaxi min sari saarixin isaa taraxa wa ahonse bi leen falaxi min sari laylil xaasixi wa ahonse bi leen falaxi min sari nafasaari fi naqadi wa ahonse bi leen falaxi min sari baasiri wa ahonse bi leen falaxi min sari jinni wal insi loola mang paas bu ñu wax 311 bu demee ci rasailun fi ba'di ajwat Seex Xadim bu demee ci fekk comme ni ma ko waxee rasailun fi ba'di ajwat Seex Xadim moo wasaa yax wax ci passe passe 311 boo ko xoolee di ko fekk kii mu ni lan moo dox diggante ilmu lasaraar ak ilmu ruhaniya lan moo dox ci diggante bi benn ah? waaw kon benn waaw waaw laaj bu njëkk waaw waaw ma ne ilmu ak ilmu ruhani benn la rek ndax kii def ilmu lasaraar moom mooy def maarasa ak ruhaniya mu ne ndax dina dagan ci lasaraar nit ki jëfandikoo ko ngir boole ñaari way dencante bañ bëggante lool su daganee it ndax dana dagan ñu def ko bañ bañante maanaam ñi nga xam dañu fekk ñaar ñu bëggante ñu dindi seen diggante bañ bañante fekk ñaan ñu bañante ñu boole seen diggante bañ bo bañ bañ bëggante. waaw bu dee ñaar ñoo xam ne dañuy sëy fexe bañ bëggante loolu moom sariya du ko bañ waaye nag safaan moom mooy li nga xam ne arab na koo def am nga bàkkaar bu mag a mag boo xam ne nii la ne xaññe ci muy tax tàqale diggante ñaar jullit moo xam ñaar ñu sëy la wala ñeen lu araam la bitti taxee lu la ma ba tey mu ni day laaj diggante lasraar ak kahana parce que sixar ak kahana ak ruxaaniya boobu def naa ne wute nañu tam ba tey xeetu xeetu njabar la rek moo ko xilmu lasraar comme ni ma ci doon ba rek seen diggante mel ne ne diggante asamaan suuf la ma mën a wax Euh, xaarootu maaroot la njëkk ñu leen di salbu wax nañ ne xilmul asaar la ñu yoroon te mooy ismul islam ginnaaw bañ demee bañ bañ sëlbu leen nag loolee ñoo xam ci ismul islam moom lañ déformé di am lu ñu koy jëfandikoo bañ ak ñu ñibar juddoo ci waaye nag ñoom ñaar bokkul. kii mu ne ginnaaw bi mu rafetloo waxtaan wi dafa lay laaj mu ne dafa am ñoo xam ni bu ñu joxee ab sirru dañ lay wax ni da koy booleeg dara lu mel ni bopp jaan wala yu demee noonu. boppu jaan waaw boppu jaan muy laaj yooyu daal ndax loolu maanaam mu ni bu ci amul du baax muy laaj ba xam loolu xañ na jox la ak ñaan ni ni mu ko bindee laaj bi de ci noonu la waxee damay laaj mu ne dafa am ñoo xam ni buñ la joxee sirru ah kon xañ na loolu la ci jublu kon bopp ñaan kon xañ na la ci jublu da koo tombut dafa war na tomb boppu ñaan wala leneen ndax loolu bu ci amul du baax waaw bopp xalima comme li ngay wax xam naa loolu la ci jublu ci ni ko binde bindeen bi moo bopp ñaan la ci jublu daal waaw am na ci bu fekkee laaj bu njëkk bi la mooy comme li nga wax maanaam euh, buñ la joxee sax faaw nga joxe bopp jaan bu dee waaw bu dee waaw bopp jaan bu dee moom day araam bu dee ñaari bi la nga xam ne faaw nga joxe bopp ñaan nga xam ne jox lu mel noonu kon mbokk mi ko binal ni loolu la doon wax rek te mag ñi di ko tuddee bopp xalima loolu la ci doon jublu rek su fekkee loolu la jublu mu jéggal nu ndax maanaam jiim gi daf koo tombul ci kaw noonu rek la ko binde ñu jànge ko noonu waaye ñoo ngi ciy jéggalu mbokk yi nii déglu yépp kiitam mu ne dafay laaj koo xam ne dafa tawat waaye dafa am feebar yoo xam ne mu ni garabi docteur yi nu ci dara waaye sëriñu njabarkat yi e, ñoom lañu ci bari bu ñu la joxee sunguf rek mu wér muy laaj ndax sunguf yooyu njabarkat yi di joxe ak yooyu ndax ci lasaraar la bokk wala bokku ci ak it ndax daggan na jëfandikoo ko wala déet. xam naa ne loolu moom bokkul ci lasaar ndax lasaar sunguf bokku ci reen bokkul alxuraan joo ko nga lay doon wala yi ma doon ay tur yàlla yu wér yi ma doon yi ma doon wax léegi waaye nag am na ci lasaar la ñuy wax at tibur ruhaniya ndax dañuy ne at tibur jismaani ñu am ak tibur ruhaniya tibur ruhani nag dafa jafe moo tax ñu bari dem ci tibur jismaaniya waaye nag alxuraan ji ñu bare bari ñu ngi ciy faju di ci faj feebar yoo xam ne nii médecine moderne lott na ci euh, euh, faj ko comme Ibnul Xay Ibnul Xayyim al-Jawzi mu ko rettale ci téeram boobu ñu wax ne ku la daayin loxo dawaawoon nee na moom dafa amoon feebar boo xam ne dafa lott ci faju gisul médecin bu ko mën a faj amul garab gu ko mën a faj waaye ne nag ba mu jëfandikoo Fatiha ci la wéree te yent wax ne fenn man lam yestas bi Alxuraan fala sabalo nee na ku saafarool ci Alxuraan maam ak wér doo ko mën a am wa nunazzilu fil qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil alamin kii nag muy laaj ndax dem ci sëriñub lasraar di seetlu ndax loolu daggan na wala déet ñuy xool ci baati arab di wax waaw dafa mel ne dimbali na ma lool ndax dafa am point bu ma bëggoon wax waajaloon ko te waxuma ko te dafa xaw a nuróog lii mooy lu ñuy wax li ñuy nuróog lasaar te bokkut ak lasaar loolu ay seet rek ci la bokk lu mel ni Abu Mahsar Falki wérul dayu la xayraan bu Abdul Fattah toox yi wérul xuraatul anbiya wérul yooyu yëpp dañ ko defee technique boo xam ne kuñ ci seetal gis la waaye wérul fa ma sukkandiku ne wérul nag ku dem ci eh, téere bu ñuy wax siiru xaaroota maaroot nga xam ne Abdul Fattah yi mi bokk ci ñi yi moo ko wax moo wane technique yi ñu def boo wane ne ay falsa la kon da ca dem wérul ndax seet dafa am ñetti ñetti xaaj am na ci boo xam ne dagul daganul wérul muy téere yi am na ci boo xam ne xaw naa wér waaye daganul muy lu mel ne tëni ak eh, ram la am nañu ci boo xam ne dagaan na wér na te mooy istixaara sunna bi nga xamee ne yonent bi moo ko digal te kenn ku ne mën nga ko defal sa laaj bi ni mujj nag mooy laaj bi kii dafay laaj mu ne ndax defar ab xaatim yaatal baytul xaal ba nga def ci ab lim ci xaalis di ko wér de diirub ay fan comme ñoom Baye daam Jaxate di def ndax loolu dagan na wala déet. Hmm, xam naa ne bu fekkee wér ko ba xaalis mu dagan ah ma <laughs> ne bu fekkee wér ko ba xaalis ñëw mu dagan lool nag bari na ci nit la saa yi ñu baree bari koy ñu jëfandikoo am na ci ay yoon yu bare bari ci xayul xayul xëyam tagaaw lool loolu lañ ci doon todd kon gars yi na ngeen seetu yaa xayu yaa xayoom bu baax a baax rek ndax xaj na ngeen daje ci xaalis bismillah dog jot na bismillah ñu sàmmoonteeg laltu yi ñu sàmmoonteeg laltu yi bu baax laaj yi kay